Jadi itu dari itu aliran. Jadi itu kalau kalau itu kalau Orang itu kalau kita di di di di di di di orang itu orang itu orang itu orang itu orang itu orang itu orang itu orang itu orang itu Tapi kalau mereka dari itu mereka itu kita akan waktu mereka kali ini dia ini ini Hal itu mereka mulai dari dia mengambil dari Rasulullah yaay joo xam ne su ko tontóoree xam naa koy indilee yaay ñoom ko ne ko Musa bani Israayila dëkk Misra te saana doon seen dëkk ñoom ñu di Misra wax naa leen ko nii rek fekk sa ñu ko ñoom ñu di saaru ci seen xam-xam yi gën a ñu gën a la mu daal di wàcce aaya laa saar yi alif laam raa bi laam ra laa lay bi hari waaye ci ci ra aaya ci ci kañu alquran almu ji ni gara ji dum ko dum na na ko ni am ba na wàcce ni dum alquran alquran alquran wala bi ni ko yar yalla wàcce na alquran ci la ci yaram la la la ni la ni ni ko wàcce ba yéen ñu fas yéene ci beneen yi ñu yéen. alquran alquran ñu alquran arab yan bi di bële yaaram. yàlla wàcc na alquran ci làkku yaaram. laalakum ndax li ndax li yéen ñu màkk. sax ci loolu ngeen di ci maanaam la. mu ne ñett a tëjee ko nag naa ñun. màkk fu gën ñu solo. allé ko ci yow. ah kon fas yéene gën jërële ci solo. maa ngi ñaata màkk sa boo xam fa yëpp. moo ci gën a rafet. moo ñu tax. te fa fa yàlla tuddee ko affaire ne moo gën a rafet ci kese yi kese la boo xam ne mbooleem njiit yu rafet ñëpp dajale ci njiitam Yusufa fexeem noon yàlla dimbale ka nga xam ne dañ ko fexeel kañaan ak ku ñañaan ku sopp ak kam sopp ak sëy ak dugg kaso mos njaam gannaaw ba nga mujj buur ak taxantikoo gu yàgg gannaaw ba jokkoo lépp am na ci pexe yëpp ba moo tax bi mu lamboo bunti bunti pexe yëpp yàlla tudde ko ne mooy asalul xasasi wala boog tudde nañ ko asalul xasasi ngir daan ngir Jibril mi nga xam ne moo wàcce xisa bi moo gën a rafet ci malaaka yi alxuraan bi ne nekk na kese moo gën a rafet ci téere yàlla yi Yuusuf mi nga xam ne mooy borom kese moo gën a rafet ci yonent yëpp danaa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mi ko ci moom moo gën a rafet moom mooy jëkk mooy mujj bi nga xam ne nag ne di wàcc kese ci ñu ko ci moom ak borom kese beeg téere bi kese yëpp bu ci nekk moo gën a rafet kon kay mën nañu ko tuddee ne mooy gën a rafet digg nañu suratu Yuusufa ahsanul qasasi ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ne ana ku gën a tedd ci nit mu ne Yuusufa mu ku gën a ragal yàlla ñu ne ko laaj ñu loolu mu Yuusufa yonent bi yàlla doomu Isaaqa yonent bi yàlla Yuusufa yonent bi yàlla doomu Yaquba yonent bi yàlla doomu Isaaqa yonent bi yàlla doomu Ibrahima yi yonentab yàlla xaritab yàlla kookoy kërim baayam di kërim maamam di kërim maamata aram di kërim kooko gën a tedd ci nit ñi ñu ne ko laaj ñu loolu ba tey ah mu ne jii di yaaram laaj ñu ne ko waaw mu rek bu lislaam yooyu yaay gën su fekkee jàng nga ba xam ne nga gënoon gëm ci kéefar mu ne ñoo gën tey ci lislaam ne su fekkee jàng bima awayna ci leen way rek jëm ci waa alquran ji la alquran way ko ngam naka nekkoon nga min qabli jël jëkkam nga min qabli na joxe sa ganu sufa bi ma lay jox maa ko wàcce ci yow waaye xamu na ko woon de du is xaara ba waxee yusuf yusuf yu yaa bi ñaal baayam yaqooba ko yaa abati yow baay inni naka man raay ku jéentu na ma xaada asaba fukk ak benn benn fukk kaw ci biddi wal xamara weer raay bi ñu gis ne ma leen saa a tos terefeeg xaaral mu ñoom la jant bi sa yaay la weer wi man la ñun ñëpp dañoo ko xëy si gën di la si jootal waaye bu ko nit dégg mukk mukk bu ñu ko déggee daañu la jéem a rey rek a saytaane ngeen naka saytaane àdduna noonu la mu di di di noonu lim taanu ñeent nit. xam nga ne saytaane dafa bëri ak noonu ci doomu aadama boo ko saali ko kenn ni nga déwéntee te te fi kalee tànn la rabbu sa waa li mu tam xamal la min taaru yi laa ji ci biir mu jéem sa. ba ma lay ci yow ba jox wala li yaqoob ak suñu yaqoob kama atama naka nam matale ko ala aroye te ci ñaari baay te min qablu jëg jëkk ibrahim ibrahim wa isaaka ak isaaka ina rabbaka naka borom sa di mu aje xam na mu mbinde xew ak mu aje xereñ na mu ci ñëf xew mu ci lay gisu mu daal dem nettali ko doom bàyyi su na ay biddi di ko ci jëgal bee weer baayam na ne yéen la ak moom ak yaayam ñu daal di ko nañ nañ ko sàkkal pexe léegi laqat kaana nekk na fi Yuusufa ci kisa si Yuusufa wooyu ko ci mbokkam ayaatu xalam Israël ñu ñëw laaj ñu de bu ñu nettalee kisa si Yuusufa ku nekk danañ ko mën a waaroo de bu xaaloo bañ waxee lay Yuusuf Yuusuf waaxoo mbokkam bañ yaam ah bu ñëw dana ko kuy daal ñu mën ci bàyyi mën naa ñu daal di ne ñun dañoo gis moom la bàyyam gën a bëgg ci gannaaw Yuusufa rakkam Benyamin mbokkat lay wonan nu xasbatun mbooloo lanu dinaa baal anaka baay suñu lëf Ibrahima ji nekk na ci njum te ñu ngi lay ji daal dafa juum Yaquba am na fukki doom ak ñaar Ruuben Samuuna Yahuuda Laawi Rabbaanoona ñëf juru ak Daani nag Naftali ak Yuusufa ak Benyamin Yuusufu ah, Yaquba bu mag yaa am jabar dafa dem ci na jaayam ne ko may doom doomam mooy Rahil mu ne ko ma juróom-ñaari at soo ma sàmmalee juróom-ñaari at mu may la mu sàmmal ko juróom-ñaari at mu may ko magi ci ci ci doon nopp naka la ko gis mu ci ñu jaayam ne ko hurij ndama ci ma doon nobaan bi fii mu ne ko fii aada daal ci ma doon nobaan bi fii mu ne ko fii aada daal duñu mayere sa maye duñu nopp moo tax ma may la ci waaye sàmmal ma yeneen juróom-ñaari at ma may la rek jóge boole daganoon na ci benn sori mu sàmmal ko yeneen juróom-ñaari at mu may ko raayel ku ci nekk mu may ko jëwër ñu ñëw sëy si ci yàqoo ba ki nga xam mooy mooy aaw bi jib naag moom juróomi doom ñaari jëwër yi ku ci nekk jibal na ko ñaari doom li nga mooy aw bi jib na juróom benn doom ñaari jëméer yi ci gën a jib na nag moom ni ci sa rek la bari amin muy fukki doom ak ñaar Yaqooba am na fukki doom yi juróom ñaar ñeent yi doomi Saara lañ ñaari ñaari doomi ndey tax lañ Yahuda yaayam ak yaay Yuusufa ñoo bokk ndey ak baay ni ma leen ko nat leewoon yaari bokk la boole ba nga xamee nag ne Yaquba yi li tax ñu tuddee ko Yaquba mooy bu jiitu ak bu yaayam daf koy ëmboon mu di suyat moo xëy na suñu nga xamee ne dëgg nañu juddu Yaquba na suñu ko ma jotee juddu rek magara yi juddu bi dem day suñu ma jotee juddu rek wala ma rey suñu yaay bu ma tax ñu tuddee ko xëy na su jiitu aju na waa jub xaar sa juddoo a ne ko booba suñu yaay man man naa la ma yoon nga doon juddu mais su jëkk juddu Yaaqooba topp ci moo tax ñu ne ko waa nit di topp ba nga xamee ne màgg nañu Isaaqa xeex la dañu bëgg ba mu dee Isaaqa ne xeex yonent bu nekk yàlla may na ko ñaan koo xam ne yàlla du ko delloo ñaan gu nangu man nag ñaan gu ma yàlla may yow laa ko dencal te man rëbbal ma benn ci yéen wàjjal ma ko ba mu ñor ñu ngi indi su ma ko lekkee rek jox la ñaan gi nga xam ne moom la ma yàlla yaay ji dégg ko yaay yaay Yaaqooba dégg ko te moom itam Yaaqooba la dégg na bëgg mu daal jant Yaaqooba ne ko gaawal yow yaa ngi say gàtt reyal gàtt léegi nga wàjj ko ñu ko sa baay nga jël ñaan gi balaa yaa ngi soo di ci moom mu ngi rëdd Yaaqooba ko daal di ñëw rek ko baayam naka maanaam ñoom ñoom ñoom ñaareel lañ ma waxoon Yaquba di lekk fi ah kese ñaari fi kese Yaquba de moom ay kese wala si ma xanaa mu ne ko déedéet maanaam ñoom ñoom ñaareel ma lamb fekk mu ngi sol ab der pour bañ ñu bu ko lambee xam ne ko mu ngi lamb naa ah waaye daal kese fi kese mu ne kese kese Yaquba moom ay mu ne ko bàyyi lekk rek mu lekk ne ko yàlla yàlla def ak yeneen di ci fay dafa yéene ci yëpp seen benn wàll yëpp ci ministère Yaakooba la jóge ba mu lekkee ba noppi nag ba Yaakooba jëm ñaan di jeeg insi sëga ñëw aw rabam wàjj na moom ba mu yor mu indi ma bàyyi rab yi ma waxoon ak mu ne gëstu di yaa fi newoon sànq mu ne dee mu ne ko ay ay dikk na kon jël na ñaan nga de waaye ba tey des na itam ma ñaanal la lekk na ko itam say doom yàlla na yàlla def ci ñoom doole ak taxawaay xam-xam ak bëri mooy ñun ñoo ji tubaab yi. Europe yëpp ñu ngi seen info lañ bàyyi ko ñu ngi seen seen dooleel seen pexe di ñu dëgër ba léegi waaye daal ñu ngi leen Yaquba dem na ñoom ba nga xamee ne Yaquba am na fukki doom ak ñaar yooyu nag ñun si yéen a déglu ñu ndaw gannaaw ba Yaasin moo jigéen ci jigéen ci biir gis na daal ay mbokkam ak ndeyam baayam yëpp danañ ko si jéggal mbokk yi nag daal di ñoo ëpp ci ñoo ray leen ñu suufa ñoo suufa ay trawoon ci ngeen sànni ko ardan ci suuf yoo xam ne làkk ñu ne ñu duñu kanam ak bàyyi seen ñu daal di daje nag ñoom doon bàyyee fukk yëpp moo léegi ñu suufa mi de nañ ko rek ñu ko ba si suñ bàyyi dëkk ko kon danañu xool ñu ñu fi nekk wala boog ñu sànni ko bu mu rànkal ko ci àll bu sori ba xam ne lu yàgg yàgg yàqoo yàqoo ba doo ko mu xam ne amatul dootu ko geesu kon dama danañu geesu ñun waaye si ñun si saan si Yaaqooba du ñu geesu wa taqulu da ngeen nak min baadi te gannaaw jëf jooju xaw ma ndi moom saa yu ne ñu ñu bu ñu ñëwee na baax la ñu doon lu baaxaat xaala wax xaayal na aju wax ñun ci ñoom te mooy yawadaa ba mu doon seen màcc pexe te it xam nga jóge ñaareem yaayam mooy mag yaay Yuusufa Yahuda ne leen laa taqtuluu bu leen rey Yuusufa Yuusufa wante sànni leen ko dafay abaati ci biir jënd njëriñ jënd ko rek bu ko rey su fekkee ni dara de suñu da ngeen def dara jënd bi nag jënd jaar la suñu ba dem leen rek te bu ko rey xanaa moo tax ne daal yéen taqi bi bon for ko baabu sa yaay si benn doxkat kon du bu fa dem. kooku yóbbu ko ci meneen réew rek ngeen tàggoog moom rek in kuntum dem nag ngeen faaye li ma di way def rek ñu ne waaw kay pexe mango xaalo ñu ne yaa baana yow baas ñu ne nañu def nag ba jot ci yëf yi baaye nañ ko bëgg bëgg bëgg ko rek soxla ko ci kanam ñu ñu tamit moom du ko xelal ñu ne nañu def ba jot ci yëf yi ko bàyyam nañ ñu di tàggoog moom ñu nañ ko laaj suñu bàyyi ñu ñëw ne yaa baana yow baay suñu maalaka ana loolu yow laa taaman naa loolu ala Yuusufa ji Yuusufa way naata naka ñu la naata woon way laa la ñu ji moo tax ñu tax ñu ñu dem fekk na Yuusufa mu ànd ak ñun ñu tax ñu di ko laaj rek tawaru leen woon xar ko maanaam mu ànd ak ñun xadd na lekk yor tax mu tax waaw bu ci wayal rek nañ ko xebal woon rek mu ànd ak ñun tamit su ko defee dana font gën a sigi rek su ko defee rek mu ngi ko fi tëj rek wéy naa naka ñun laxaar fi ñu koy wax mu ngi lay juumoo ñun daañu ko wattu dara du ko jot xaaral mu ne leen ñu ngi naka man day fi ngi dana jàqaloon maam te foofu ñu ngi demee at la waa xaar fi dinaa ragal ak yàq loolu la ko teg ñu ci biir maa ragal na fi ñu koy boo ca àll dee. yaa am tuuti yéen xaar fi a way sàggan yéen a ngi ci moom xaaral ñu ne ko léegi nag ak a lay woo laay dem lekk na ko fii wanaa du tënnu wax ba suñu mbooloo lañu kuppi ponkal ànd ak seen rakk ci ko lekk dinaa ne kay ñu seen bopp rek la xaar seen wala lekk lañu def. wante nga xam ne ñun ñu ngi faj a jafe ah yàqoo ba ñoom ñu ngi bokk yóbbu leen muy yàlla lépp luy ragal lu dul yàlla rek yàlla dana leen ko xiir buñ dafa ragal ci li ko ma rekk doomam rek léegi ñu tudd ñu koy wax ñu ngi leen di rek ne ko tudd lekk na ko. bala maa baax boo bañ a demee bii ak Yuusufa waaj moo tax ñu dogu nag ànd ak ñaar bu ñu defar ko fa daabaati ji ji te dem tamit dem na de bañ demee nag ñu dogu ci sànni ko ci teen ba la nga xam ne moom lañ tëraloon ci seen pexe rek Yuusufa nag daal di tàggu bàjjanam ñu daal di ko soloon di ji yonent Yàlla Ibrahima ma ji indi leen yonent Yàlla Ibrahima ba mu nekk ca safara fa mu mujj yoon aljanna ñu ko doon denc di ko demoon ndey ba ñu Yuusufa moo ko amee te moo yar Yuusufa te Yuusufa rek la bëgg mu daal di ko génne ca saaj ba ñu ko solo Yuusufa nag daal di ko laxas mu mel ni jant bu buy dox doom bàyyi rek dañ doon balaa kenn jot ma xamal yéen a ngi ko am ñeent fukki at waaye Yuusufa moom natt bi na yàlla gaawantu wàcc ci ñun di di xaar naa ko li lay jëm ci lii yëpp rek sama njëg yi tàmbateel la lépp nag am na ñun wallaahi da nga soxla nga xam ne am na ñu ci nit kenn ak ay yore yàlla ne ko ma xamal la ne sa lu mu dee lu muy ji gan gan laaj ñu ngi nga nekk ñu leen ñu ñu lay def rek wóorum te ñoom laa yaa soxla xam ci leen ñu rek ñoom xamul ñu ne xam nañu la yàlla mën a teew rek ak nga di ko sant ca tàmbateel la dañu def seen yoon nag parce que ñun dañu def lu baax rek dañu yaanu wajaare yi ñu dikkal abaam bàyyi leen ne saa jege ñu guddee guddee nit guddee guddee ba nga xam jaay baax na dañuy sëgëmu ñëpp wane dañuy jooy dañuy ñëw dañuy jëm baa ñu ne ñëpp dañu jàngoo ana yëfu ba xaaral ñu yaa na yow bàyyi sunu naan ak kanam yaa naa dem naa fay maram sunu paakale lekk na ko jiw jiw leneen dañ demoon waaw bañ demee di sànni naan ay xeer mooy sukkate yàlla def rek yëpp yëpp yàq na ko ñu nekk suñu bagaas waaw suñu suñu maraam ñu gën ci rek fekk ci lu jàpp na ko ba lekk ko. maanaam te waaye bi yow bi mu ñu nga di dëggal danaa ci ñun wala ku a doon te nekkoon ñu sax parce que dina jëlee dëggal waaye suñu waxoon dëgg sax yow doo yi ñu jënd bi la ñu foofu dañ ci di borom naaw mu dem ñu ci mbiroon nag ñu daal di rey ci mbottu parce que dañ koy taxal ci ñoom ba mu yëfu ñoom daal di leen ko yaa xew ko ñu ñoom ñoom ñu ñun tolloo ñu njëkk ñu ngi lekk na ko ñu ñu ñoom ñu tokkate rek yaa xew ba seen mbub ma ne ah ñu ci lu mu wane rek ci mu jël rey sama doom bi ba lekk ko ko ci sàmmalaan ñu ne ko ba mu loolu wax rek waaye nag sa wala rafetal na laatu ñu ñaan leen am ci suma ay bëkkanteen am rek mbir rek ba ngeen def ko te sabru man ñi nga xam ne moom jënd yu bëri yu rafet de wala yàlla al mustaan mu ngi ci mbir la ñu ko yor alaamaata si woon nga da ngeen melal ko rek Yaqooba daal di wax lam war a wax nag man mu ngi rafet rek moom waroon ma ci te dimbali ko ma kenn lu ma yàlla ci mboolem ni ngeen di wax ci mbir mi suba waaye li ngeen wax yëpp doom ma ci dara nag dara ni ci def te guddi ci mbir mi ziyaara fi Yaqooba ci mbir mi sëriñ dañ ko laa ziyaara fi mu ne ci mujj yi waaw na nga def ba rey sama doom mu ne ko sa doom gis nañ la la rey gàtt bu dëkk ci dëkk bi nga nekk sax sa kàddoom déedéet rey sa doom te sa doom nga dund baax deewul moo taxoon nag mu leen xam naa lu ngeen ba léegi wax nga nag yow si sa nekk ci seen ba. wa jaa te dikk te yaaratuñu ay baxkat ba arsaloo si ñuy ñu yaare doomu aji wax aji roofal seen. te as laa xam yoor dal waxoo baagam ba te seen ba. yooyu su ma jàppandi ca baag ba rek mu jiit mu demee ndox la rek mu xëcc ba mu génn jënd kii nit ko mu yëg xaaral mu wax moom borom kaddu gi yaa bëgg saa xool nga bëgg sama affaire yooyu balaa mu koy jàng moo koy ci teen bi mu ne man maa kontaan fii xor naa ba ne jaam ci teen bi fekk na loolu bàyyi na dañ defee loolu suñ koy rek ñu la wër teen ba waaw laq ci biir gàncax gi biir ba ba kat balaa koy ne maa kontaan for naa gone jaam ren doom bàyyi ne ko fii suñu jaam la ko moom ndax ñoo réeroon ñun lañ doon wut ko jël waa soo tamit nëbb ko bi daa ba mu ñu yóbbante ñu jaay ko ah mu waaw moom jëndkat bi mu ba jaam nga ba dund ko wax du ma jaam xam ne su ko waxee ñu di ñu defati waaw jaam nga na jaamu yàlla la ñu daal di ko jaay rek wala yàlla alim na xam mu naan wala ñu def ñu jot ko yàlla xam na lañ def yëpp nag ba pare ñu koy jaay ko di sama liñ ci njëkk bàq ngir ay ñu wàññeeku. dara yi ma ay dërëm maa ngi ñu ngi lay ñu ne ñu jaay ñu ne ko dañ la koy wante rek waaw ñaar fukki dërëm rek doy na. ba pare sañ nekk ñu ne a dugg di dugg ba rek jaay ko. ci ñaar fukki yi la yem kooka yow bi jaamu ñooñu tam ñu ngi dëkk gis nga yàlla xaasi jaamu yi daf leen di nattu ci seen bakkaar yu ndawe Yaaqooba soo gisee yàlla nattu ko ba tàggale ko yëfu ba dafa amoon dafa amoon am xaar xar mu ñëwee mu amee doom mu di ko rafetlu yëfu ba fokk doom bii daa am lu mu nàmp ci yaayam. te fa du fuur Yaakooba rendi mbott fa pour yaay ji tool bi lépp mën a fa ba mu rayee mbott foofu nag yàlla na du yóbbu fa sa doom nga rey mbott fi xar danaa ko fay ci yow jëf nga jëli fi lu may fa jaay fa mu di jaay fa du bopp mu dem dafa mos a seetu gis taaram bu réew bu genn wàllu fa lañ ko dam seetoo ba gis taaram ba ne saafeer ay fi ñu doon jaay dinaa seeru loolu moo tax duñ ko jaayee ñaar fukki dara loolu lañ ko jaayee waqaala ta wax allati waaja nga xam ne salaara njëriñ na mu ko bind fa te misra su koy fiir kooku mooy xaji bi misra mooy buuru misra moo jënd yoosuwa limraat yi ñaan jabaram sëriñ yi teroral ma soo waaye ma soo xatal na yàlla mu njëriñam rek waaye lu tax nga gisee ñu ko wala ba mu doon c'est-à-dire que dem ñu ak kàmb ga waaw noom xolot ak yëngu ñu fa mu mu ko lool makka naa la mu gàttal lu yëfu ba ñàll yëfu ba pour de wala mu naan ñu aju nag la mu ala am ni ci mbiram de wala ci lu nekk ak prévention bi jëm jëfandikoo ñu daal mën a xamuñu loolu de ñaar fukki kanam lañ ko jaayee ñoom mbokk yi ba ko ko jëndoon nag indi ko bu baax ko jaay moom itam ak la des ko ñëw nañ jaay yoo fi loolu moom moom rafetal moom yoo fi wër kenn du fi toog it kon nag saa yu jaay dinañ yëpp ñëw xëccoo ko yoo fi wër la mu wax ak ñoom nag njëkk dina seet. kun nekk ñëw rek ñu ne toog ñu jënd yéex a yéex màggal bi ñu leen benn tolérance amul lu mu yéex waa Poqalam bu mu rek indi na Poqalam ñu ne ñu ko bind ci ñu bëgg a jënd yéex a rek ñu ne ko sa Poqal bii dafa mel ne mën na laa may yéex a rek mu ne ñu bind ma rek ci kanam bi nga xam ne ci lañ bind ci lañ ñu bëgg a jënd yéex a rek man loolu beneen ma rek ñu jaay kanam ñu këccoo ko ba nga xam ne teefeel ci wurus ak xaalis teefeel ci nit teefan ci xarira teefan ci noot ci waaru koor loolu dañ ko mujj jaay de te booba ñeneen ci tànk la moom ñeneen ci tànk lañ ci liñ dara ñeneen ci tànk lañ ci dara ñu xaalis ñeneen ci tànk lañ ci xarira ñeneen ci tànk lañ ci nit ci noot ci xaral bi nekk loolu lañ ko mujj jaay nag kenn mënu ko jënd mooy góoru misaal góoru misaal ba jënd saytu yee ba mu koy indee ci néegam nag ne jabaram nangu teraloon xale bi yaakaar naa ne dinañ am ci moom njëriñ wala sax ñu def ko muy suñu doom daañu ñoom doom te jabar yi ak booba mooy sëñ jabar yëngu ko sëñ xaar kusala jigéen la woon yoo xam ne doomu buuru moo ko jur ci far ba mu matee sëy ñoom ñëpp ñu mu nelaw moom ndaw sa diwante gis xale boo xam ne nii mel ni weeru bada ñu ne ko kuree sa dëkk fu mu dëkk ñu ne ko Misra mu xeew mu yaatu na gërëm tàngee ñu màgg ñëpp leeta yi bàyyi ko ci ñoom ñu ñaan ndaw si leeta yi ñëw rek bàyyi joxoo ko moom Zalexa ne ko ñii dañoo gën a ñaan mu ne xas na ci Misra ñu dund ñu ngi ko ñu ngi ko bindul. mu ne daal moom la ñu ndax dañ ci bind di bind bind ay at suñ ko waxee rek mu ne kenn du jëlee misra bàyyi mu ne ko kenn du jëlee misra beeg mu ne moom mu lay nekk de bàyyi bi bind na naa bind misra suñ ko koy fiyee te boobu moom mi ngi nii ak suñ la du du jëlee ne ko sama doom mat naa ko yaatu ne comme mu koy ñaan dama ne yow la bëgg yow ne ma may la ko ku koy fii la di ndaw. ay ndaw ñu may ko gën a gàncax gi daan moom Zaleta ak képp koo fi a ji ñëw di ko teew ba mu nekk képp wàcc na ana xel njëkk a ne fii mu ngi ko rek defe naa tam jiwoon seen ngeen naka teewoo ci fii mu nekk ci naqar yooyu nag ak jaaxle boobu te ak jot a fii par saa di jël mu nekk foofa di mbiru xaw lu am lu jëm rek a ji ñëw benn bés. mbir boo xawee la teraw jaam mu ñëw si lool ko dañ amee ma jaam boobu ma nan ko teraw bu baax yàlla mën nañu see jëriñ li seet rek mooy sam jëriñtoon wala maa xam dafa bëgg a yóbbu la ak bëree bëreeram bëree bu baax ne ñëpp ci seet nag. ah tey moom jox ko man xam-xam muy jëriñ. waaye man ak dégg diine de bu ko faa di man ci wàllu xeer ñu ci wàllu yow ñu ah mu jëndee dem nag. bu ko nekk xaaral di fàttali nga fi war a mooy ay benn ba ànd ak lii ci boppam rek nga dem wala sa demande nga fi war a béy bu waroo ba tënee ko nit jigéen ñëpp yeneen xale bu day moom rek laa bëgg ci góor yàlla te mënu maa muus ak muus ak muus ak muus te yoo xam ne mu tontu ma takk leen ma kat rek moo jafe ci moom añu na ko lu yomb dañ lay tabaxal benn kër rek ñu tabaxal ko benn kër te ci juróom ñaari néeg nekk ci gannaaw ñëw nekk ci juróom ñaari buntu ba a duggee nekk ñu defal ko fa lan bu jëlee ci sama gerte ndax ba bu doon aar yooyu def ko bu rafet ñoom ñu koy ñëwal parce que gerte gi ñuy ñëw comme teel tamit ah moo gën a rafet ci jigéen àddina mu sant nag nekk boppam bi nekk nekk bu ci nekk. waaye ñun te nekk bu ñu fi yaakoo mu xonk tey mu sol ay yére yu tawam nag daal di toog ca lalam boobu nag ne dëkk bi ñu def na war na yëfu digal leen benn yëpp bu mu romb rek tëjee mais bu mu romb rek tëjee ñu naan ci ma ñu digal mais bu mu romb rek ñu tëj ñu yëpp nga digal rek ñu tëj ñu yëpp nga digal ñu tëj ñu naan ñu nekk juróom-ñaareel la. parce que xaaral dañoo suufal donc xool sama xar kanam bi mu ne ko sa jëkkër dañuy ñaareel rek mu ne ko ñu suufal daa teew sa xar kanam day rafet mu ne ko suufal ko xalam rek sax rek te lay mujj mu ne ko sa jëkkër daa rafet ñu suufal mu ne ba mu njëkk a yem parce que ndox tuuru bu ma ñëpp te taar rek dafa yóbbu wër mu ne taar boobu yëpp dafa mu ne ko yóbbu wër ñëw ñëw fee man ñëw ko doy mu ne ko yàlla na yàlla mu ngi ci loolu génn mu di mu ma yóbbu fa di daw mu muy fett mu ma xotee lii rek moo bëgg dund dund loo ñu sotti ci kër jàng taxaw moom la wax waxal la kat itam tëj la boo amee buntu néeg ba wax xaaral seen wax naka lii te laata ñëwal ci man de ñëw la fi fa ñëwal booloo man dal di rafetlu boppam nekk maa ngi ci jigéen jigéen bi gën a rafet ci àdduna xaaral wax yow fi fa maanaam sa daal nit ñi jàng ci loolu yow fi fa ne yàlla na yàlla mosal ci loolu du ma ko def mukk de inna woo naka moom sama sang bi ma jënd rabbi ya sang sama ah sama rafetal ma sooy taxawaay sama sama borom bi nga xam ne bi mu baax ci man ñu ngi ak yàlla dina ko xëri ci jabaram de inna woo naka ñu digal bi daa yëg bu fexe ci daal mu nawal njaaloo de li may sant njaaloo de man waaw loolu ma ko defee moo ne wala xata xamat waaye witte woon na sole xaar ci ci Yuusufa sole xaar moom witte woon na Yuusufa borom moom waaw naka li ñu ñëw suba jaar ci moom Maodo am waaw bu ko tëkkal ak juróom bu laa war yi kaay ko ci borom kon borom moom day doon lu am fi Yuusufa sadaqa bi gën a jëm ci mbooloo moom Yuusufa itam su tax ko nag kaay ko yàlla duñ ci kon la la sadaqa bu gën a bëgg de gisuñ kay yaa foofu yëpp dara amu ci Yuusufa si ke Saliha baax defu ko ba nga xam ne Saliha def na ko noonu wàllu rafetlu ko comme jaaxaan teg ci benn ko ñëwal booloo man dafa ak seen gis diwaan yonent yi ñu ne ko booy laal lawteer rek ñu parce que ci diwaan yonent yi mu gis yonent yàlla Ibrahima ñu mat baaraam ñu ñu ne Jibril wàcce daal di dóor dëndat yi mu daal di wàcce mën yi ca baasa moo tax de noonu la ngeen jëndal fa. itte sax itte woo ko. wax naa turim jalaal. yàlla dafa wax ne. wala xalaat man itte naa sa ne xaar. ci ci Yuusufa mu booloon moom. mu ne waxam na te itte. yaa Yuusufa yaa ci moom. la waan waa. dugante tamit ak biir am buraan wax kaa bi ñu borom. dafa na tere sant la moom jaal. ne tontu yi mu booloon moom la leen jaar. waaye te nit ki maqaama bi yëfu ko rek ni ñu ñu dal wala xalaat man ñu demee sa lekkaat ci ko soxla moom kooku mu rek la war na def moom la rek wala laa an raa bu dem ko nag ak gisam moom yëfu ko burhaan rabbi kaay ba ñu boroom am ma kon te ñu te moom it daa ci moom rek su taxu ko nag yàlla waroon na ko kaay bu dox diggante moom muy teewoo ba xaar kon moom it muy teew ko moom ci teew ko sax dégg nga gor mu ne solgan bi kii ko tey biir ku baax ci moom la kon nag moom bu ko ci jabaram na benn xale lu war yu ñu baax yëpp ko dafa rafetoon lool dëkk jigéen boo xam ne di saas la jigéen bi gis ko bëgg ko dinañ ko ko xool daf koy mu ñëw mu defar ñam yu bari ak naan yu bari mu lekk ba noppi mu woo ko ci biir néegam moom ndaw sa tëj mu wër song ko nee na booleel moom xale ba bañ mu ne toog mu lekk nag xale ba daal ñu ne ko ndax kàddu yi fi dama ñëmbale moom ma dem tàngaay ba rek di jënd mu ne ko tamit ñu bàyyi ñu jox laa mu dugg njëkk a dina woon tojal parce que yëpp yëpp ci xar kanam yaramam yëpp te mu jënd ndaw sa bëgg ko ni ci ndox la ay jëm yàlla dafa mën a ñu doon wax mu jëm ba mu jëmee xel rek yàlla yàlla sotti ba jëtal nit fu xale ba toll rek jëtal jëtal nit te nit ñi mu ne la ñu yem ba lépp nit ñi mën a lool yëngu ko ah mu yem yëngu ko nga gisee yàlla dem yëngu ko moo taxoon yàlla wax yëngu ko te ñu xalaat sotti yëngu ko moo tax même te ñu doon di jënd bàyyil maay nit rek mu nekk ko tey jii ñu gën a ñaar di jëlee ak ña doon fi di tuuna mën nga sëy. mu nekk ak moom ay at di jooy di jooy bëccëg di jooy ne jaray nekk ci di jaamam boo xam ne moo ko moom lu ko neex mu soppali ko ci moom mu defar këram di bëgg a defee moom rek loolu sax mënu ko am. tabaxaa dañ njëkk a jaar baalu buntu ba yooyu sax lay daw ndaw xam nga topp di waaw jàpp ci mu doom bi xotti ne lu dem mukk de tudd moom. waxtaan ak tam xottu xam ni doomu doomu dugub yi ca gannaaw saa dugub bi yëpp ba xotee bi ca gannaaw dootu di ca wax ba buub ma waaw te yaa fay fekk te ñu laa gëj a dem la gën baalu ba buntu ba rek ba ñu ba ñu dàqe laa di ca buntu ba rek yooyu ba ñu mën liggéey noonu ba rek ah ba fi daa ci fekk ci kanam ñu taxaw xaaral mu wax ma ngay xelal mbokkam nag ñu ngi tëral ca kër ga maa ko maa ngi baaw mën a alaala xanaa ñu kaay ak kañam naa. ذلك إنهم كفروا جعلوا إلى أن يجعلنا لهم تجيب الطعام على مجيكم مغلا أن يولى أن يسلك mu ne ko sa jàmm bi daf ma doon sàkku xam nga ne jàmm bi dañuy sàkku jabari buur day waaw borom dara dara ngi tëj waaw mu dara mu tëj mu ne nañ ko mu bëgg ko wax nga suba suba wax dëgg ba rek mu ngi yem moom rawate ci sàkku noonu maanaam mu ne waxum dëgg de moom ma doon sàkku ci sama man maa bañ su fekkee ne Muhammad waaye xale na ku ci wax dëgg ñu wax ko ne doom dana judd léegi mooy seede seen diggante benn jigéen ko doon matu nga daal di yëngu suñu jasaasa doom bi judd xoromuñ ko. wa seede sa seede saa yi dina aju seede dina aju aaraa suñ leen solee jaam boo xam jaam doom bay taxul solee xaar boo xam ne wëcc na doom bi doom. doom ji juddu keroog ñu ko kaana ndem nekk na xamee ko mu dem na ko dàqatee na ko mun ko buñ ca gannaaw mun ko buñ ci kanam dafa baqat dem ba dañ ne fa muy xaar waaye li li woon moom kaas bi nekk la mu koy nar ñu waaye in kaana nekk na xamee ko mu dem ko dàqatee na ko mun ko buñ ca gannaaw parce que na mu bon waaye li li woon fa mu tax def naa ci nekk mu koy dëggal ñu rek. yéen a ngi juddu nga yees ne nañ seet mu jiw ñoom Youssouf a ko doon sàkku bañ ba xotti mbubbam su fekkee ci gannaaw la ko nag doon Saliha a ko doon sàkku daw ba mu xotti mbubbam ci gannaaw xale bi di dugg rek toppatoo buñ ko ma wax loolu. wala Mara ba gisee jëkkëri Saliha xam nga soo bëgg Youssouf ma ko dox ba teel ko mu dugg ca gannaaw xaalam wax ne dina woon naka mu waxee Saliha ji de ñun kay di ci naaj bi nekk na ci taxisee ngeen jigéen dina kay rek dina naka taxisee naa fi naaj bi màggale waaw côté fii ku jiw am dëgg dara xam ne sali xaar doon takku mu ne wax ji sali xaar doon wax yëpp di dem tamit jigéen jigéen ñi ñu pexe jigéen rek jigéen ak seen pexe bi ñuy def ñoom ñoo si bële ñoo si aarul am naa saa yële ñu bu ne ñoo si rek ngir ñu mën ko fàtte bu ko nekk ñoo si nit bu ko kenn dégg buñ fi ci dëkk yi mais sali xaar wax ni bale yow ñu ko mbir ci bakkat ne ndaw si yow nag na nga bale yàlla sa bakkaat nekk na ka yow nekk nga mën a sacrifice wala bakkan yi rek. yaa tooñ balul wala yow suba yow nag bu ko kenn déeti ñu wax sañ juddoo lu ko alquran appelé Mariama bint Imran sañ juddoo la waxe ak téere fi Yuusuf a file sañ juddoo la waxe ak yonent Yàlla Isa sañ juddoo la waxe am na keneen ku judd wax ci Madina ci jamono yonent bi la ko wax barakatu ñooñu ñooñu nga xam ne wax nañ ci biir te kenn faragu leen te na ko fii ne lu màgg la lu doran la te xam saytaane ñu fuuf te xañ moo tax saytaane du naagu benn jaamu yàlla lu muy mujj ko ci wàllu jigéen moo tiitam ah kon jur na ràkk na seen diggante ñoom ñoo loolu moom la ko fekk te la ndaw si xabaar bi moom gën bëri ndaw si mën a bëri banal yàlla te loolu rek xabaar ba fii jëm ci rek ñëpp waxtaan ko ñëpp dégg ko nag naa Zulaykha daf doon takk saraw jaamu ci muuru bëgg bëgg bëgg di wa qaala talaq ñu toog ñu ay Madina di jënd Misra ci mbaatul aziz bi jabari buur bi waaye lu woon mu takk fa jaamu ba di ànd fii ci boppam. xas taxaw ba àggal xam ah, na mu ko pour ban inaanaka ñun maraha dana mu gis ko yëpp mooy ñu ngi di di di gis. waaye te day am tigi tigi tigi di tàkk ak jaamam rek doon di ko bëgg jigéen ñëpp comme que jooju naan di wax loolu. wala maa xam ne ak bànn béy bee ci matériel yi nekk ci góorgóorlu ak xalaat ñu yónni di nga yéene jot ñoom waa ba ba mu xam loolu nag ña leen mu tasaam ñoom ñu ngi dëgg ci doole bët mu daal di ne jigéen ñëpp invité naa de daal di lan taal invité jigéen ñu lekk ba suur naan ba mandi muy indi différence nag ku ne mu jox la benn différence jox la daa gën a la lekk waaye dafa am jox la waaye dafa képp kenn ñu ngi nekk ñoom ci kinam ak dëgg ku ne mu jox la sàkka wa qaala tam wax loosu ñeen loosu wër foofu ñu téye naa loolu di seen kaw ba ku ne jàppee ba France beneen ba France la def nag sa jotaat bi di ko jiite loosu wër dama ngeen taxaw ba kanam jigéen ñi ma gis bala maa ay na baalu gisee ba ñoom jigéen ñi akbar na woo ñu màggal ko rek soo ko jigéen ñi gisee ñu màggal ko akbar na woo ñu bërëgal ko jigéen ñëpp gis mbërëg ci seen toog ndax taaram yëfu la waxataana seen dëgg ay yoon na ay loxo seen ku ci nekk yaa ngi dëgg sa loxo defe ne France bi lay bëgg waaw dëgg sa loxo yëpp doon te yëguñ ko ndax taaram yëfu la waxul na ko wax ñoom jigéen ñi ne xaasa sell lay ñeex na yàlla saa yëf moo sell maa xaasa bi ñoo fufa mi ba xelal ci doomu aadama ñu naan waa ñëpp turee illaa malakun ndare malaaka la tey nii li mu daal di sant fa malaaka yi ci tey nit malaaka la malaaka yi malaaka yi dañu ne nii mukk malaaka mën gën a tedd ci malaaka yi. waaw mooy yow foofu yi de kenn wàll taar moom la ko yàlla joxoon moo tax yéen ñi moom ñu seen bopp te takk ko yonent taar ñëpp la ko yàlla jox waaye yow suba taaram dafay taar rek yonent nag moom taaram dafa boole ak màgg. jëm jëm gën a rafet yow si nga jigéen ñi ndax moom ku ko mos ba xam loolu bu dee da nga koy ragal bés yi waaw soo jaaxasee moom man nga xam ne moo gën a lay waaye ñu doon fexe rafet si biir suba ah ba nga xam ne jigéen ñi gàcce nañ ah jafe xaar loolu la ko fajee rek dañ ci fee yow suba ngërëm lañ loxo te yëguñ ko mu daal di rucceel ci ko xaaral ñu wax leen fasaaliku nag kooku la seen àll bi mooy ki nga xam ne lu nañu yedd njàng fii ci moom de mu nekk yéen ma de yedd naa dama ñàkk jëm day nag sama jaam mu ngoog jaam baa ngoog loolu loolu moom la. wala xarala ko walaay fàkk na ko am na fii ci boppam fa paatama tam bañ man naa ko doon fàkk moom moo bañ wala in lam yaxal waaye walaay ngeen defu mu maa am réew la muy digal ko day jamono dee fa tëj ko wala yàq loolu la mu nekk dina paatali bu tewee trop mu de waaye waaw dama naa gis taw la dama koy laaj dana ko def wala rek dañ ko fekk rek ba dana trop jigéen ña ko buñ ko doon toppal ko fan bu rek lu mu bëgg defal loolu. xaaral yéen suba ne yéen suba daal di jaaxle nag ñoom yàlla buñ ciy gëj a nekk ci seen borom ñu ne rek yow borom sama fii mu kàttan ma gën a sottee day jëm ci man ma yaakaar naa ñu gën a doon yow mii day jëm ci mu ne yow sama ma tëj kàttan moom a gën a nuyu waaw may dem de yan sotti bi la am waris ma tey ko naka def ren ak ñu ma jàng ilay la jëm ci ñoom waa kon sama nekk ñoom jaay yéen jaay bakkaar ña de te soo ma soo ma fegal ca xam la yàlla kon danaa dem ci ñoom de te doon danaa bakkaar de ñaan na yàlla gis ci kaso daal te mu ci jaay jigéen ñi bu ñu waxatee rek ñu dem kaso bu ñu yëpp ndax loolu la ñaan fekk na nag booba dafay law rek bu matoon dafay ñaan yàlla mu fal ko ci jigéen ñi mu fal ko ci kaso mu ne kaso dootu beneen yal na ko yàlla musal ci jigéen ñi tam kaso. moo tax waaw mu dem kaso rek sabili ci loolu fii ñaan yàlla mu ko yàlla defal. yooyu ñaan li nga rek yàlla mën na laa may li nga te def ko mu jëm ci ñaan yàlla mu maye li nga te trop ko def nii lu jëm ci yow. moo gën gannaaw yàlla mu ko yàlla defal. waaw ñaan ñu yooyu la. ñooñu yëpp ñaan ñi moo ko tax a dem kaso ne kaso doomu beneen. waaw jàpp ci jigéen ñi. booba it mënoon naa ñaan yàlla ci ci jigéen ñi ci kaso rek ñoom daal daa toog foofu la ñu ñaan leen ñun daal di maaraaw gannaaw bu ñu gisee laa ci tegtal yi tegtale dañuy yëfu ba. ba nga xamee ne yàlla feeñe na rek tegtal yoo xam ne xam ne yëfu ba liñ koy doon waxal yëpp dara du ci dëgg. fii mu ne woon nañu tëj ko ak ay yu ñu bëgg a jeexal buur bi ne tëree dara yëfu ba nañ ko yóbbu ndax waaw ndax mu rëy na fu romb rek ñu doole nañ ko tëj ci kaso ba ñu takk wax ji ñu koy génn ñu daal di yóbbu kaso yóbbu woon ko rek ci kaso ba kaso ba daal di toxu te Sonexa Sonexa moo ne ci bitti waaye moo ne ci kaso ba yóbbu ne ba yóbbu ba ne ci kaso ba dafa yëkkati tabax mu soor waaw bu gudd ci kaw néegam bu dëkk bi rek mu ne ci kaw soor ba rek di ci kontaako bi kaso ba rek la bëgg a gis ci ni raam li mu bëgg a gis bu dee bëccëg mën nga soxla ko rek def bu dul kontaan ko ba nga xam ne yéen waa yéen a ko. waaw te xalaat ba xalaat maa woo ànd ak yéen moo tudd nekk ko quoi. parce que yaa ngi yaari kero yi yaari kero ñeent buur bi rek. buur bi nag amul nag ñaari bëccëg la. kii moo koy jaral naan kii naan kii moo koy dogal waaw ñoom ñu ngi lekk rek. su bëgg a dara xalaat bi nga xam ne ñu ngi ko xalaat ba. ñëw fay toog gàddu rek jox ko saako ceeb ak dugub. ne ko naka defal toxal ci ñaari buubu lekk ndax mu dee mu dana ko su dugg la daal di nëbbu toogal buubu ba noppi ba toxal nga teel ba mu ñëw dëgg ko jox mu lekk kii defal naan bi ne buubu bu lekk ñam le toxal ci nekk su dugg la dina yëg ko naan nga defal toxal ci nekk ah buubu dina amal mais waa ji naanoo yow nga ma gis waa ji daal di naan nga dem toog mu ne ko yow lekkal ba ñam lu mu bañ mu xam ne moom borom ñaar ñi moo def tafam bi waaye mu ne yàlla ci itam ñu ne tafam yi ñoom ñoom dañu leen boole ñu gëlado ñu xam ñaar yi boole ñu boole ñu ko tëj ñu tax ba nag xaala aadu ma ka nit ñu am te mooy na mbal taxaw boobu bañ na ko tax ba ñu ñu woon nag nag kenn ne ñu yana tamal aam ñu na ñu ko sama bopp en ko may na taxal sang waxale ko wax na keneen sa mooy borom ñaan wa ñu yana tamal ala ñu ko sama bopp amee danañu soo xalaat di ci kaw wax sama kër sa borom daa ko gën a lekk tamit dina am ci moom ndax nee naa sama yow yëpp waa di taal yi ñuy ci réew naa la tamit malaaka dana ñu gën a mu tëye jëlee yéen ñu de ñaare xale xale yi nag ñu ne ko man de damaa ñëw maa ngi am ñetti fan bu ci naa dañuy def rek nag may ñëw di njar waa may may njar njaral bu dina ma ko daa njarale yàlla dina ma ñu gën a ñëw dina ma ñetti fan yi ñu ngi def rek mburu waaye ci ci ñëw ñu ñëw di ci mburu mi ci ñu jëlee dëgg fekk ci téeméer bi mooy loolu tujjee tujjee bu ca tax ba rek ñu ngi nekk yeneen bi nga gis ko nañ ko téyewoon ñu ne ko suñu nit ñi di leen ne ah mu ne xaaral wax nga ko wàññi ànd leen laa yaa ci commencé ko ci ñoom saa amul ñoom ci bokk ak ñoom dem na la ko dem ba ci ñoom ko. dinaa na ba commencé rek ko naa leen saa yu di di kuréel xam naa nga yàggee commencé mu ngi toll leen de. léegi su ma leen doon kàddu naa leen ko ku ci kuréel ko loolu mu ne di leen ko rek naa la ko ci dindee saa yu commencé leen maa dama jaay ñu nekk la xamal moom rajo borom sama ñu ne xamal taraktu benn am ñu ne xaw ma ji nii aw nit laa yéene ñu ñu ñu jaay jeex rek moom te ñoom kàddu na rek lañu laa xam caaraata rek moom ñoom kàddu na rek lañ doon ba tabaatu dama topp ñu ne ko ah laa yéen ñu ngi jaay sama Ibrahima Ibrahima muy baaxal ñu baaxoo yàqoo ba yàqoo ba man daan tegu danaa ñu am am ci ko bu bokkale ak jaay ci yàlla mu seen dara daal de boobu ñu tawi ñu ko laa ñu nekk rek ñu mu yaay laa ci waalo naaf ak waa nit ñi wala ci loolu nekk ak semence bi ñu koy jëfee daal semence bi ñu koy jëfee. waaw ñu leen di wax nag loolu ci la borom xam-xam yi jàppee ne borom xam-xam su ma leen indi ci yéen bi te mën a jàngale xam-xamu sariyaatu. waaw ñu soxlawoo jàngale xam-xamu sariyaatu moo gën a indi ci yéen bi. waaw moo tax yëpp ñu ngi leen di woo ci xam-xamu sariyaatu yi jiitu ñu di jox ak ci liñ ci yéen bi. mu naa leen yaa saa yu bëri ci kii. te yéen yaari wooy de kaay sama ci kaso bi. arbaatum ba tax a def on est wala fasan ci kaw xaaral moo gën am na laa am yàlla alwaaye tey kenn xaaral te daal di ñor jaam yi. wax leen ne yàlla ñu bëri ak jaam yàlla ñu ngi ci gën man ngeen di xamal waaw bu ñu gën a yàlla maanaam ñu leen jaam ñu leen ñu bëri ñu yàlla yi daal maanaam da ngay ci tamit souvent ay yoon ci ngeen du ko ci ngeen waaw waaw bu ma ci laaj tamit maanaam loolu laa wax ci yàlla gerte gi ci tamit alwaaye yéen su ngeen xaatee dafa laaj laaj ñaan yàlla am na ci dëgg bu alaakaati ba mu ngi jàng ci laaj yàlla moom daal di ko bëgg taw yi ñoom ñoo ñaar xarit mu ngi jaay jëlaat yi wala ak loolu dina tax vraiment di ko jëndee yéen bëri daa yàlla mën a xamuñ loole. yaakaar naa ne ñu ay yéen yaar yoo dëkkaale sama ci kafari mu ngi leen di fi jëlee si gërëm amaat ku ma daal kenn ci yéen te mu ne man loolu kat bi loolu jënd kafari gannaaw ñetti fan. ay tey comme ñoom dafa ko sangal sangal sangara. ne ko yow da nga delloo ak képp xalaat dafa nekk fan la ñu ne kafari da nga delloo ak fay daa nga delloo di ko xalaat ngay nangal buur bi nangu daa nangal dem jëkkëre mooy ñetti fan yi ñu diggante mu dem waaye nag bii mooy ñetti fan mu yee la dellu waa dina la sëñ di ma ma waa magal sa buur maamam rek waa ma laa xaru daal keneen ci ne ko yow mi ci def ci jëyantoon ñetti fan yi def mbuñu ci ci di ko fëttali ci boppam mu ne dañuy def ak yéen gannaaw ñetti fan te it la bu tëddee ci fan ak koor parce que tey lekk tey ñu naan mu def ci boppam ne ko yow gannaaw ñetti fan daañu la ci jiwaay daañu la rey nga rey ci ci lekk ba nga jëriñ mooy nga jëriñ ko ñu ko tumb ci boppam ñu ne ko yow jëriñ dara sax mu ne ko a yàlla def na ndam bi le fii maanaam ak kër Thiel léegi nag fii ci moom fii nag ba fii fii nag waaye fii bi ma ko waxee rek nga a bi. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla lii dañuy ñaar waaye nga xam ne daal na wóorul ne mu am na wala moom maa ji maa ji mucc la mu ngi maa ji ñoom ñaar suñu ko waxee dana mucc la moom ko yëgal ne ca buur ba nag ko ko ci tudd na dara du ko fa tànn fa mu ne ko foo delloo ba ca buur ba nag mu fa tudd ne ne ko aw saraw nga ba te dëggu dara waxu dara dañ koo teg ci kaw tooñ rek te yàgg na ca kaso ba naka la bëttel rek mu génne ñaari sara yu ñu dem ci ñun dal di wàcc léegi la buga yow Ibrahima di sa ko tukki ko saan safara woo xam ne man maa ko laaj ndax bu mu leen ndimbal kenn mu ne ko ndimbal bëgguma ma ne ko sa borom bu ne sama borom xam xam li ma nekk dee na ma kooka di sa maam di saa a bay waaye ñu jël ko di ko leen di bay àll ko mu bindee yàqoo nga waaye sa bay léegi yow amuloo lu muy ayati kasal rek ngay wax ne ngay dimbali pour di wax ne nañ la sax di buur bi xaaral di ko. dañ ko bëgg di ko bëgg rek fukki at ak ñaar dañ daan di ko bëgg moo tax sa am saa yoo sa la oo aji na mbal de sa yàlla sa gàllankoor bi fàttali ko sa ngam ba rek. waaw waaye li ñu parce que loolu jërëjëf jërëjëf ñu ndox kàddu wax nga dëgg dëgg. waaw daal di def ko soxna Yacou Ba di di kàddu ba di ñu ndox waaye ak Yacou Ba waaw Fatick day dem juróom-ñaari at. waaw parce que ñu wax dëgg juróom-ñaari at ñu si waat ak ñaar yoo xam ne am na si kàddu ba. ba nga xam ne nag ñaar na si waat ak ñaar te kàddu ba yàlla na mu góob yéen nag. waxaana tawax al malik buur ba. ñu ñëw sama arrêt bi na ma déglu. sababa xalaat juróom-ñaari nag. si naan yi ñu ngi yaakaaroo nag dana war na leen. dafa juróom-ñaari nag ñu jàpp ñu koy lakk. buur mag dana teel a ñaan ñemande yanaan diggante diig di juróom yaari nag yu diig ak juróom yaari nag yu xam juróom yaari nag yu xam ya wan ni juróom yaari nag yu duufee wa sabab suñu laaj ñu dee naa juróom yaari dugub foofu ñu di wéy jëkkat o xalaat yéen yàlla saa si ñu may waaw waa yaa yaa ma lay yéen borom yi loolu ñu koy yéen koy yaa jigéen ko ñu dem nag yéen tànk yéen yaa jigéen ko ñu ma sama yéen yéen man leen ko yéen borom yi Fado ñu ne ko alxames alxames sax ay jiyeeg la ñu ne ko ah ñu ne ñu ne jaamu kii yéen si jaamu solo rek la boo mën a liggéey bi. ñu daal di jaay ñu ngi lay xam ñu daal di jaay ñu ngi lay te ñu sax xamuñ ci liggéey bi naan la dañu war a nekk soo rek. ñu ne ñu ne jaamu benn benn waaye ñu sax xamuñ ci liggéey waxaarata la si waa ji nga xam ne ma jaamu toll mu ne maa ci ñoom ñaari fële rek. nan lañ kat ba mu toll nag war dakara sa fas di ko bu sa fas ñu ngi lay fu wër. daa ne umma ci gannaaw jamono bi yàgg ne ana man mu mu gën a ba soxla leen ci kaw yi ci ci leen faa ci yéen yéen yéen mu ne yéen yéen ma leen ci yéen suba man ma leen ci yéen ci yéen ci yéen rek ñu ñëw ñu ko mu di ko ñëw suba ne ko ñëw ko ci yow yow suba ay waa ci biir ko yow dëggalaatam bi ci dina ko dëggalaatam ndax lam ko waxoon ci yéen ci yéen nga dara dañu fekk ci asnaaw génn ci sama baqaraat yi ci juróom yaari nag ci naan ñu ci yaa ko ñu nga ko ne leen tagoon ci yow yaari yaa ko ñu ci yow la ko wa tamit mu daal nag juróom yaari gub ko dañuy yow di fekk o xalaat yéen a ngi daal di daal di kër ma teel a ngi leen a si jëm ca Koungheul daal di ndax yow moom yàlla moom ñu xam ci liñ koy dëgg leen. xaaral wax nga fi nga mën a bay leen. dafa ci ñuy juróom-ñaari at daal di toppaloo dañuy toppaloo juróom-ñaari at yow waaye ci kanam waaw ci bay ati naa juróom-ñaari at ci kanam su ngeen bayee bay ñu gën a bëree bëree bëri ngeen ko a lekk ba mu jeex moo tax sama xasat pour mu ngeen dóor te traité day gën ko ci ci ci moo tax de mu ñëw bu leen ko bojjee seen seen ko mën a rek mu bañ a yàqu ci daaxal ngeen dara aji ñëw mu ne tax ñu dañu lekk ko. dañu ñu lekk rek na ngeen ko bojjee woon wala ngeen ñu bàyyi leen ko leen ko ñu mën nga fi su ma yaa di topp dana dikk. ñun daal di tawee ci gannaaw loolu sax am juróom-ñaari at ci daal ñu yooyu d'accord juróom-ñaari at ci d'accord dana ca topp gannaaw bi juróom-ñaari nag yi duus yi ak juróom-ñaari duus yi ñu mooy juróom-ñaari at yi naataange yi juróom-ñaari nag yu romb yi ak juróom-ñaari dugub yu bekkoor yi mooy juróom-ñaari at yi bekkoor ya xam te ñëw yaakaar naa danañ lekk ñoom ati bekkoor ya maa ko dem ci mën leen jiite yoon dama nañ ñaareel lépp lu ngeen dencoon ci at naa daa ngay nag ci at bekkoor yi ñoom ngeen di dundee. ilaa xam leen dara aji réew maa ko fii di topp dikk te gannaaw loo de ah mu xat fii ñu faa su def na kat lii naa fi ñu fii ci moom gannaaw gannaaw yàlla dana kat lee di ñu dee ñu taw de waaye ak ci loolu mbaa gis it moom ay waa ay njabootu yeneen béy waxtaan ak almalik buur bi ñu ngi koy indi ci lañu di ci ay njëriñ yonent bi dañ ko ba dëkk ni dañu ko ci yonent bi mu ne xaw ma waa njëriñ yonent bi moom ci boppam ñu ngi laa bëgg a gis wala maa jaa ba gis ko ko rasul yonent bi xaalam bi gëm ca tàng fa maa baalu ñu foofu liñ gënoon jigéen ñi laaj ñaan xataa na ay la ko ñu rabbi ne ko borom sama bi kay ni kay ni mu ci taxaw ba mu ñëwee ne ko góor gi wala wala ko mu ne bii lu may nañ dajalaat jigéen ñi laaj leen ñu xam ci man de ñu ñu leen dog seen loxo ñu ne wasaare ak ñoom ma leen góor gi laaj li ma digaale ak ñoom de naka la jënd yéen it ñoom ñoo man su fekkoon maa yëngu ñëpp ba ndaw la ñëwee rek damay daal di génn kaso rek waaye lu toog ñu ndaam lu waaye pour ñu dañuy ko ci tuuma yi ko tuuma doon xaaral wax góor gi ne maa xam ne ku ne leen di téye Israaël ku ne da ngeen fàtte yëfu ba yëfu ba ma fii ci boppam buur ba dajale jigéen ñëpp wala ñu ñu doon takk yëf ñëw xam ne ñu xam ci noonu kon nañu wax ñoom jigéen ñi na xaasal sonn di daw ñu am yàlla maa la naa ñun day xamuñu alee ci woon ñu koy ñu naaw waaw jigéen ñi ne ko dara di xam ci yëf la mu ngi jàng yàlla mu sonn wóor ñun ñoo ko doon fàtt waaye moom mos a jàng ci moom rek قالت له امرأة العزيز جبل بودا على أمرين حفظنا إلى أنا قد بجد من أجل الله بجد الله من أنا من رأيت فكرة وقامت في جبل بودا أنا كنا من يتعرف على من يكون في جبل من من ما برأي فكرة وآية الله أمر وآية رأي بجد من وحدة جبل من جبل وقامت يوم تبني فعلي كبيرة لأنا من من مقام حديث المترمين أمين كمن لم أقل من رجل وقامت آية بفعله وأنا لا أملك على الله بجد وقامت فهذا القائم يتقل من رجل Yuusufa ne maa bëgg Yuusuf waaye am na maa bëgg rek dem ci biir xam ne wuñ ci bëgg rek ñu daal di suufal ba sa nag waaye bii loola damaa bëri bañ a lu ñor natt yaay ba xam sama yoon dina ma sonn ko bakkan ya am naa rafetlu bi nga xam ne mu ngi tudd bonde da daa mën a rafetlu nga rafet kan ba yërëm ko rabbi yàlla sa biir rabbi ko borom sama affaire yi ali bay da muy yàlla ko yàlla yàlla yërëm yërëm yërëm wa qaala salaam al malik bi ba bi ci ñu ci kelo ni bi ci ali bi ci ñu yërëm sama ak fa ñu ngi dagal ko ñu ñu bokk ko buur bari am ci jëm wala ñu ci sama diggante bii ma jagoo ko rek loolu mu ko defal kenn loolu baax a boobu lépp lu ñu ñëwee baasi bu ñu rek ñu jagoo ko rek mbaa la ñu ñu ko baaxoo ñu wuti ñu ko fa daal di déggee daal di ànd xool yeneen mu yaafat daal di julli ñaari rakka tàggu ñu dafa ko loolu maa ngi leen di tàggu maa ngi leen di ñaanal yàlla kër jure mooy bàmmeelam ñuy dund kër jure mooy barabam mbokku noonu ku ci dugg tey noonu mbokku nañ la ba maa ngi ñaan yàlla mu mu nooba leen xol yi ñu rëy ñëpp ñu am ci yéen yërmande te maa ngi ñaan mu di leen yëgal ay xabaar moo tax ba xabaar bu xew ci àddina ñun tax na ko jëkkee ngir ñaanal yëfu la boo demoon ba jëkkafu ba léegi waaye nag li ci nekk loo xam ne yow yëngu doo fukkeel defar yëfu baax nañ ko ñaanaloon yëfu la daal di faral di yëngu bal mu nag dugg ci buur ba. فلما كلمه بل وحده قال الله مكرم كمته ربنا كلهم اليوم في خير مكرم أي درجة أمين في ولد جور جور مدرا دغنا wax juróom ñaar fukki làkk yi bokku Yuusuf fa ñëw waxe ko waxe Arab dégg ko bu waxe ko waxe Ibrahim dégg ko bu waxe ko juróom ñaar fukki làkk yi def mu tontu ko Yuusuf ak ni mu doon daaw yëpp dooga buur bi mën na làkk juróom ñaar fukki làkk yéen dafa mën a lakk juróom-ñaar fukki lakk ak ñaar mu ne ko lakk lu mu njëkk a wax lakk mooy ban mu ne ko mooy lakk samay doom mooy lakk sama baay tax Ismaayla bu ñaaree ñu ne mooy sama lakk ay baay Ibrahima mu ne ko suñu diggante la ma dégg bu turim ko nag diggante benn ko juróom-ñaari ak naataange yi ñëw na ngeen bay bu baax a baax te lu ngeen bayee na ngeen ko denc juróom-ñaari yi ak décoré ji topp boo defee ni nga la wax adduna yëpp daañu ko gis yow ba ko lay jot aay ne adduna yëpp xaaral wax la si benn ko yàlla ñuy def ma laata saa yu wax ne man la fi ci suñu war naka la ma dégg man la fi ñu ne boo bëggee yéegi moo tax laaj ak daga na ci koo xam ne wala na ko ne ci ko joxee dana ko jubal kon xal ma ko laaj rek waa ni ñoom yàlla cee matu laaj duñ ko laaj tax na yiir na at keroog lañ ko war a ma fal waaye duñ ko laajee comme ni mu bëree di déwén ñu fa koy fal ñu ne ko man xasee ak ñun waxtu la ma xale ñu naan xam na ma rek. wax ko Fane Seye kenn ñu teewlu yooyu teewlu yooyu si foofu ba mu génn ko ba kaso ba makka naa la lu jàppandal liggéey si ñu réer ñu dafa gis si ñu rek yàlla ba ñu wàcc ñu wàcc ñu si si ñu ko xëy si xaw ko suñu doon suñu soob rek. naa ko def man nga si war a gaane man nga si ñëpp yàlla def buur ba dee ñu far ko fal sangam jëkkati sa neexaa jéem nag ñu fal yooyu si foofu mu nga si si micro ba nga xamee ni xam nga moom la ñu denc bi denc bi mbir juróom-ñaari at at yu njëkkoon yi ñëw àdduna yëpp fii yëpp di jóge ci Misra ñu ngi fi at mu dëkk mu ne dërëmam li ñu door rek laaj na ñu jaay ko ni ñoom dërëmam li ñu door ba kenn xëyatu benn dërëm kenn xëyatu benn li ñu door ci Misra at ma ca topp mu ne ay takkaay rek laaj na ci jaxar ay la ci takka rek ak yére ñu jaay ko ko ba kenn defee mu ne ay judd kër gi daal rek ñu indi ba benn weex bu mu mu defati ci lu xeet jotee mu ne ay kër gi garab rek laay nuyu ñu di ko jaay ay kër gi garab waaw ci tool ba nekk am na benn tabax bu taxaw wala tool bu ne ci lif bu mu bu mu mu rangu jotee fekk mu leen jaam rek laay nuyu ñu jaay ko jaam yëpp ba jaam bu góor ak bu jigéen dëkk bu ñu jaay nuyu ko jotee fekk mu leen seen jaay seen doom yëpp caagam juróom-ñaareel na mu ne jaayal na seen bopp ñoom ñoom ñu jaay ko seen bopp ñu ngi seen ndigam lu fa doon xalal ak lu fa doon nit kuy taxaw fa moom ko mbokkam yi ñu ngi diggante ci ñoom itam ñu fi ngërëm jotam jaramat naa ci yéen maa ngi fi mën na faa ko ñu toobal wala wala mu ngi tànk dinaa juróom ci yoon ñaari góor moo xam ne bu rek war ko mu ñaxal baat bi dana eh, dem ci ñetti ñaari ñetti miin suñu ñaxalee rek ñëpp xam ne buur bi daal na jëm kër yëpp daal di ñëw jubal ci jamono jiw ba. jiw bi mu ñëwee mu yaanu saa am teel a jaay ba jot mu war ko fan waaye dina fi àgg ci këram su ñëwee ci këram daal di ci ñu yore ñu yore saloon daal di faru gannaaw di suuf di fanaanal ji bi boromam di bëtt. yéesu ma yéesu ma yéesu ma dégg ko mu wéy teel a mu taxawati yéesu ma yéesu ma yéesu ma buur la léegi yéesu ma wéy léegi dara dara ba ca bëccëg ñetteel ba mu ne kaay feexal yàlla di nga xam ne moo mën a jël jaam def ko mu ne buur ba mu ko ragalee topp ko mu ne jël buur toroxal ko ba mu dindi tiim ba mu ko mayee yàlla daal di fa baal yooyu nag ngelaw fa ko sànni ci noppi yéesu yéesu ma déglu ko ne fa benn ndaw suufu dencal ma ko ci sama kër ba mu wàcc ngoon ba mu liggéeyee ba mu doon jot mu ñëw bés bu néew ba soo yoree jaamu yàlla moom di jaamu yàlla fàttaliku ko mu indi ko ko mu nuyu ko mu ne ko yow tam su ne ay ñëw ko jaamu yàlla fàttali ñëw ma xamu ko mu ne ko xaw ma la mu la gis booba soo ñu xaar jooy na jooy na yëf ma ba su ma xam alalam jeex ku ci ku ci ku ma yóbbu fa rek mu ko waral lam jox la jaamu ci ci ci màggat na léegi ba nga xam ne kenn xamu ko mu ne ko yëpp mu ne ko man mosuma laa xam mu ne ko mën a fa leetaa mu ne ko xëy bopp fitna bi bopp miti ba nii naka yaa ngi dund ba tey mu ne ay yëfu yëfu ba ñu ma dal ci yow yëpp yaa ngi may wax yaa ngi dund ba tey yaa ngi ñaan ñaan dund baat bi fa leetaa na fa saar ba mu ne ko lépp jaay naa la ko ba dem na am sa bëgg yaay jaay naa la ko ci ma xam naa am sa xaaral mu ne lépp mu ne naa ko ci yow su ma yëfu fa rek mu jox la ba léegi yàlla am laa fi réew am na su ma tuut bu feebaraa buñ koy gàjjee bu deret di toqee rek Yuusuf Yuusuf Yuusuf lay bind. li cofeel bu njëkk rek Yuusuf rek yàlla ne ko ñu ndaw si bëgg rek defal ko ko mu ne ko ne kaa waxal loo bëgg sama borom na ne soxla sama diis rek naa ko fay mu ne ko ñaan yàlla mu delloo ma sama taar ba ak sama ndaw ba lakk sama rek loolu rek laa soxla ñu àdduna amul leneen Yuusuf la bëgg a gàddu jullit ñëw moo ko sa borom na nga sa jabar la jaal jana itam kon nag jar na takk ñëw si fa daldi ñaan Saliha dellu ca saaram ba ak ndawam nga rek mu takk ko te dem moom fekk ba mu mu si koo xam ne na ko ñaari doom yu góor ak doom bu jigéen ak Maysa Afrafin mooy Ibrahima yéesu ba maamu Ibrahima la ko tuddee ak Maysa ak rahmatu jigéen jabare ayo ba jaqal seen yow ca saaru lam bi aaye ñoom ñëpp fami xaaren jib tiira suba Yuusufa daal di taxawal nag noonu ci Misra baati mbindeef ñëpp waaw topp ko jigéen ne wala jur laa xere ci sa yàlla wala xere xaaren moo gëm ila si ñëw ñëw ne am na gëm ñëw kanam te ñu fee taxaw ragal yàlla wér siis ba dem nag baax gi saam baax gi kam xam ca dëkk mbokk nga jaayee ko di kii defee suñu suñu mbokk yi suñu yëpp. soo ñu bàyyi leen fukk ñu ko fan yii njëkk ànd ñoom ñëpp ñu ne Jalle ñu ngi dem ba ñu buur bi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant si am nit yi réew. ba taxawoo tam la yan. loolu itam ñoom ñu ngi ci doon waaye fokk la ñu doon ci moom rek ñun ak yéen ñu ngi loo xam ne ren bu yàgg ñun amuñ ko. ndax gëjëm tamit dañ koy gëj a mbir ndaw la. te defoon nañ ne dee nañ di buuru lu fa xalaat yi sax dañoo yéex leen ñu ne dafa nekk rek kaddu yéen mu ne dafa defoon entreprise ci buntu kër ga ci dikk rek ñu laaj la foo bàyyi leen léegi eh, yéen dañu defar ndam ay ay rajo comme ngeen bàyyi ko ci beneen réew ñu ne déedéet ñu ne ay yonent lañ ba yonent ba yéen si la xam leen ñu ñëw leen. mënu leen gan mënu leen gan teral leen jëggal leen itam ñun ñëpp ñu teg seeni gërëm mu wax Farao ne ko gërëm ñu jënd woon su ci leen say gërëm na ko delloo ci sa sa sa suuf sëpp sëpp wala ma gaasal mbënd wala leen di gaas yi ci wàtteem xaaral mu wax ñu ngi nii di kër yi baaxal ci mbokk lakk ñu ba mu leen dëggalee ba mu tënk ngërëm ñu yem mbay ñu ne ko déedéet ñun ci sa ñaar la ñun waaye suñu mbokk yëfu la dee na mun ban yaa ngi woon suñu bàyyi moom laa ngeen di ko defee di ko di ko fàttali ko yëngu woon ñun ci keneen ñoom ñoom ñu leen wax ñu dëgg ñu ngi ko wax ñu dëgg bu ñu ko wér ko ñu ne ko baax na mu ne ala taala ndax gisu leen am na man aussi dana ma ko ak taylam nak waaw naa man xaar ñun ci ma aji gën way jàng lañu de tey lam taatoo ñu ñoom dikki leen ñu ci yaam yéen wala kaara jee dem dëgg lakk ñoo la ñuy dëgg ko bu leen dëgg kat boo xam ne yéen ñu leen bari xaaral ñu wax ne kon waaye du xam ne moom fàttu xam ne ci ñun ay baaw baawam waaye loolu que luñ la faa yore def lañu def waxaana sa wax ne ci dëkk yi ñaan sa lay jaam la ci ñaan def leen ba baaxoon ay borom tool fii nii xaaral yéen fii sa tool rek ku ne gërëm yéen bind sa bopp mbaqaloo ko ci sa bopp bu gerte mu koy laa def mbaq la ñuy yar seen aa wala ñu xam ko rek isan xala boo dem jëriñ ni laa ñu jël ci ñun seen laa def mbaq la ñuy yar yoon ñu jël ci ci jëriñ la gis jëriñ ñu xam ne ñu mën ko donc buñ ko dagal ni rek yaa fokk ñu dee ci gërëm wala ñu war a jëriñ ba ñu delloo laa ñu jëm ci bàyyi seen Pawulo di wax ne yàlla baax na yàlla baax na mu ne keroog mu ne naa fi mu ne ab kaw bi mu dëgg boobu ñu ba yaa ngi dëgg suñ delloo bi ñu dëgg waaw si ñoom ñun maanaam ànd ak ñun axaanam mbokk fi nattal waaw ñu dëgg rek way naa naka ñun ndax am na la ñu lawal ci moom ba yaa ngi ñun daañu ci wattu dara du ko jot xaala wax yàqoo ba ne ala amanukum wóolu ci ma dana ala ci moom ilaa kama antum wara na ma wóolu leen ala afi ci mbokkam dañu xam lu dëkk bu ma leen wóolu ko dëgg raaw bi ma leen wóolu woon ci yéen wara defoon ngeen ko la ngeen ko defoon fa laa yàlla xaal ñu waa ji gën ñu sant aji wattu wala mu alam raay ñu ñëwaat yërëm nga yërëm ñu de waaye daal yaakaar naa ne ah yàlla dina ko wattu waaw nangu ñu nangu rek ñu ànd de wala man sax ba ñu ñëw na taawam yore seen la jëlee ñu fekk bu baax te mooy borom seen pour jëndee la ñu ko léegi ñun. xaaral wax yaa daanaka baax si lu mu a a takku ci taraan laay buur affaire yi di baax naa yu gërëm ci biir ñoom. Louga Diallo ñu koy yéen a jëm Serigne ñu dem feeñalal ko ko wala muy itam déggal aarama ñëw fii wala sax ñu koy yëpp waxaanam bokk fii wala saa la bàyyi waa njëgam ak jërëm de nga xetal ba yàlla ñu ànd ak ñun. ñu wan ko waaye ba léegi kay ñoom dëgg la ñett yi ñu laaj jafe ni ne ko boo gisoon buur bële ñoom teddee ak ñoom tawee buur bu baax a ñëwee nit ñi si tamit ñu ne ah mbaa buur boobu ngeen wax du si wala du yëngu rek xaaral ñu ne ko xaaral ñu wax la ñu ëpp la xew la ñu ëpp la xew xale ci ne maa ko moom la yéen ak kàttan te nii dafa ñoom joxewul moo ci bu pëndëree ñu laay ci yàlla ba fàtt lu ñu ba ngeen di jële bii ci ne ñu daan yaa ba bi wax leen fala moo ataw lañu joxe rek ci xewum pëndëre seen xaala mu wax laa yàlla waxtu yi ak seede lañu ala ma na ko ñu jële muy wax man ak yéen wa qaala sa wax yaa bani yéen ba muy jëfuna laa ko dëkkale bu leen xaraf jufra min baadim ci biir ko waaye ñu biir bari la bu ngeen demee bu leen dugg ñu naa fukki góor yëpp kenn leen di bu leen def loolu ku leen ñu indi waxtu boo xarale yi ñu naan daal di ci buntu mu tëfale kat ñu réew ak góor yi ndax bu leen jéem a jàppale yéen a ngi bët dëgg la ne waaw dañu bëri na pour bu dugg ci kaleeraat fekk génn ñu la ci bu dem ba maa wax nii dañu ci ñëw am kum ci ñëra ci yàlla ñu fa ñu dara ne ñu ko mu ñëra ci ale ci yàlla taw taw la dara lu waaw léegi ci moom rek taw ko ñu do yàlla taw ci la ñu do wala ma baxale bañu xaraw ñu ay sa amaraw fa fa du nga ne abo mbay mu tasaaroo mu dikk jamono mbedd ñoom ñu jamono mbedd ma kaanu lépp tey wax ni di jëriñ xanum ci ñoom ñu laaj ci yàlla ñu teyul dara illaa lu fi nekk xaajo seen xaajo dina fi yàqoo ba ci bakkanam yàqoo wax ba ba fal ñu ko def yaa yàqoo bëggoon leen leen rek mbëggee gi ngeen bëgg am yaram ne gënoon ci ñoom loolu mooy naka la ñu yàqoo wax la sa ñu borom xam-xam la bu ma lam naa ci la ñu xamante rek wala ci lu ko nekk ko moo fi gën la bëri nit ñi laa la ñu awaa mu fàpp dina jël ci bopp ma xaw bokkam ba yaa ngi bëgg la nag yaqub ma kaana jël na ko yahmadu doon defare te ba daa tëjee yëpp yëpp daa yëpp yëpp ciy tëfteen yëpp loolu dana dana gisee tëf yëpp dëkk bi gisee tëfu roobin fii mag waaw gisu garab bu ne astafurlah dem ci beneen tëf seet dañ daj waaw su ma saxla jaa toog xam la yaa xii di dëkk tëfa mbokkam ma su ma saxla jaa toog mu génne saa sama yaa xii te tëfa mbokkam ma rek mu mu mutu yëpp gisu ko mu soog a du mutu tëfa mbokk ma bu ko jëkkee woon mutu ñaar ko ne xëy na ñoo ko yëgal waaye moom la mu jëfee fekk ko ah Kafaari kenn mënu fexe ba yëngu wër si dina dem fexe di yëngu wër ñu yëngu wër maa taal nit mu mën di yàqu di jàpp xaaw bokkam si biir Malick bi si biir buuru Misra de si biir buuru Misra booba sàcc dañ koy dóoru fayloo ko ñaari kër yi doon waaye nag sàcc nekk fayal la nga sàcc kooku mu ngi buñ ko xàtte Misra moo tax du ko doon yàq ba waaw keroog ñu doon yëngu ba yëngu ñu ko bu ñu jaan yi fa laal dara mu soob na ko yàlla ndax sama borom yëkkati dara jaay ci mbiru saa dara jaay ci mbiru saa fekk ba soog ko bind si ay ñun. ak nekk la ci kaw bépp borom xam-xam Aliou ngeen jàkkaam ne xaaral ñu wax ne ko il yees rek ngeen fàcc na ban yaa ngi indi ak ak ak fàccee na waxum mbokk loolu yëpp tamit xam nga cee bëgg. ban yaa ngi mën dafa ñu fàcc ma dem yëpp dafa fàccee woon loolu ñu ngi dafa taay. fa asarraha nëbb ko yëpp yëpp boo fi nekk ci boppam wax jama xat yëpp wala waaye mu nëbb ko lu tax ñu tuddee ko fàcc mbubbam yonent yàlla Ibrahima mu nga xam ne Isaaxa donoon na ko bajjani Yusufa jigéenam Isaaxa daf ko tegoon ci ci taaj takkal ko Yusufa ba nga xamee ne sami nañ di jeex seen bët def ko neen ñu ngi ñëw taaj ba soxal ko mbubb dañ dañ ko génnee ba bokk yi di ko jaayaat ñu ko mu ngi sol mbubb Ibrahima ñu ne mbubb mu leen jaare Ibrahima yi Isaaxa doonoon su ko Yusufa jëlee daf ko moo tax ñu ne Yusufa faj la ñu ne léeg-léeg nit ki daf doon yalwaan mu dem faj na nag ñu ne déedéet tantam daf doon jaamu ak këram waaye yéesu sa sàcc këram ba damm ko li ci mën a am daal waaw dana yéesu waa sàcc la moo tax bëriyaami rek mën da bañu rey loolu xam nga suñ ko waxe faasara te nëbbu waaye loolu yéesu la yéesu la mën a fii ci boppam de yéesu la nëbbu na xadoon ca daal mu nëbbu ko ci xalam wala mu biraase yéen mu ko la ñëw leen de xaalam wax ne antum yéen sax yéen a a bon ma kaanam ci barab ci yéesu ci yéesu waaye rakam wala wala ala mu aji xam maa ko tudd wala ñu ngi ko def. xaaral ñu ne waaye yàlla na bi xaar. ci ne la wala ko ñaanaa dañu yàlla ñu abam bàyyi xeexam ci magat te biiram ku di aji mage. fokk sa jàppale aar naa kenn ci ñun ma kaan yow sa borom dinaa naka ñun naraa ko dem ñu gis la ñu ci yow la ñu yore ñu ni baax la te ban yaa ngi daal ñu la bàyyam doon defee te mag la dañu bëgg nga jël kenn ci ñun te bàyyi ban yaa ngi ni ñu di ko bàyyam rek ñu di ko defee xaala wax dëgg yow maa ko daal di gëstoo ak yàlla am naa ko jot ma jàppat ilaa man am naa ko jot ma jàppat ilaa man wajat naa bare kam fekk ma taa naa waaw saa su ne la yow moom de ah mu ne kañ ma jàpp lu nekk nga xam ne sama saa ci cëfam laa ko fekk waxu a xaj sama saa de ko dinaa ne kañ muy fan boobu de la daal ñu ne way toll ñu dem te la ma sawee sa dañu naagoo ñu ci ñun xale ko ñu dara nag nag leen di doy doyaale ba bokk yi ñu ci sawee naagoo ñu ne ñu leen jox ba jaam ñu dem nag dara ñoom ci turu ñu xaaral kër yi mu aju na nga seen ci at te muy rëbbi wala seen mag ci a muy yore daal alam ta alam a xamuleen naa baa suñu ko bàyyi seen xadaa xasa jàkka nañu xale suñu seen nekk tam jëlëre ñu laay ci yàlla dañu xam ne suñu jëkk maa far suñu tàgg nañ leen ci yëf yi ci yëf yi dañ Abraham man ngay tàgg ci laa ci yàlla ngi ñëw mooy ñu tar laaj ñu lay digal ma yàq ñoon bañ bay dee nag ñu waaye ñu ko fëcc rek fëcc na jàpp nañ ko moom sax waaye ñu ñu ñibbi dañ ko yéeneem bàyyi am ne daal di ko réeréer xaw ma kenn waaye man daal man jënd Misra mukk te lool daf maa jox ndigal naa jënd Misra waaw xanaa yàlla ak de a ne yaa yi ñu jëm te bàyyi seen waxooloo wax ne ne yaa baax naa yow bàyyi si ñun naka naka doom ba farata pàcc na mu dafa fekk naa fii dañuy pàcc ba waral ko ndax naa dem naa dara ca dañu xam rek bis ñu saa fa génn ci ak sofam rek loolu lañ jëfoo ba màpp naa ne ku a wax dëgg laa jël ak xale bu dëkk ba a tournée nag ñu jaay ci moom laa jël waa Moussa wala yàlla laa jël njëgg ñoom. su fekkee naa wala naa ne que ñu la tàggatoo wala dëgg la lii lii yëpp moom am nañu dëgg. xaaral wax yaa ko war a ne ban tey sabala rafetal na laajte ñu ne leen am na suuf maa yëg ba kan ngeen am rek di fekk ba kan rafetal ak man di fekk day def ko ci sama doom. parce que waaye yi ñu ngi bal yaa ngi nag réew mën na ma leen réew mi dina wan ko moom bu wóoruma alaaji mooy li xam alaaji mooy li xarañ ci ñettee ba mbir jàkkaare gi gerte nag dañu ko yëngaloon waaw jàkkaare gi jëkkëri ci yëngu ko waxta wala ak ak dëgg am nga gis beneen waxaana yaa sa saa fekk na jàkkaare sama xalaat yëngu waaw mu daal di fàttali ko yëngu nag jëli kenn ci gerte yëngu a fàttali ko mu daal di jooy yëngu loolu. kon yaakaar jàkkaare ci man ay naaw ñaari nañ ko fa ñëwee Yakoba jooy jooy jooy jooy ba xam ne ñaari ñooñu dafa yegg a feebaru ñu ngi ci ñaar càqare juróom-ñaar fukki jigéen ñi ñaareel juróom-ñaar fukki yoo xam ne ku ci nekk benn daan daa amoon mu dee càqare juróom-ñaar fukki jigéen ñi la ko yàlla dàmbale ñoom ba ñàkk yëngu ba. pour que ñun tamit ay gerte la moom càqare. waaw loolu ñu ne ko. tàngaay bi ñu yàlla parce que béy ci la ko kuréel gi ci biir ci wéyee ci wéyee parce que parce que dafa nekk aar dañ laa ñu topp teewee aw kàttan yi dañu nekk ñaar aar ci la ci waaye xalaat ñu rek ñu ne ko yaa ngi tuddee ci wéyee boo baax fat bi ci wéyee nga xam ne dee na bu yàgg boo ko baax fat bi ci wéyee dañoo rek waaram ne dina nga ak kóoro naka la ma taal ba ci jàqale sama wala ci ñaar jàqale sama laa jëm ci rek waaram dana ma xam ma bàyyi ci yàlla bu yàgg dana ma koy xam maa man sama taal sama jàqale bi ma ko taal pour ñu dee man koy taal sa yàlla waaye man lay xamane xam nañ ne yàlla bu ngeen xamul rek yóbbu ko dee ñu ngi dund rek yóbbu ko dee ñu ngi dund li ko fa xam ne yóbbu ko dee yóbbu ko dee nga amul. mooy ci doon bàyyi ne benn ak moom bàyyi li ak seen yaay danañ ko tuddee moom na maraku ñëw bi ne ko ana yóbbu ko sama benn yaakaar yi mu ne ko yóbbu ko dee na ci ndigal laaj ko ne ko yow ñaareel sama doom mu ne ko sàkk mu ne ko kanam sa dëkk sax dama ko rey sàkkaat sa yépp saa ngeen indi moo tax ñu ne ñoom xamu naa leen xamu yaakaar naa indi tam sama. ñu taw boo koy jël te kaa ko tey ñu ren yéen ñu ngi koy ñëw ko yaa xeet bokkam ñu ne ndax ngeen indi ko ñëw affaire yi ñu jël ñëw ko ba rek. waaw kay ak yow tamit moo doon ñu ko wilaay ci ñu ko yàlla. ñu ne ko nag moom laa rek ñaar nit mu ne wilaay ci ñu ko yàlla yow xamu naa leen yàlla kaa ko ñu ñu yore ñu rek. loolu ñu nga xam ne moo dafa la ñu rek mu ne. lépp loolu la ñu ko da nga wax la dafa xawaati baqaati ci dëkk ngeen ñu mën bon yëpp dañu yëg ba kañ bëri dinañ saa ci xaajal rek fekk ku rabu ci ñoom ba def loolu dara mu koo xam lu may kan ci fay doon bàyyi ñu tëye su fekk kenn ci fay doon bàyyi ñu la la rek dootoo ko mën dootoo ñu xaj xaajal nañ leen ngay xaajal ci bis rek ñun bu doon doon bu ndaw rek ñu ko doon tëye soo ko ñu ko tëye ba rek mën a dund xaajal mu ñëw dugg ci yow turam nekkati ko naan di ko ak dooleem tànk ba ñu dafay taxaw moom yow du waaye daanaka bañ a taw daanaka du tur mu ngi ci dooleem yow du mu tëddee ah man de bu ñu ko yaa ñëw rek man de ak ji ñu ko def ci Misra doom bi yaa ko doon jur rek moo ko mën a tànk te gis naa ko doom ji laaj na rek mu daal di sonn ay yëf ba ko yaa ko doon jur ko moo ko jur te jëli ji dama daan yoon amul góor ak moom ak moom la ma tudd ko te yàq ba jiitu ko waaye mu nekk man de yàq ba jiitu moo ko def nag yàq ba jiitu nekk nekk kenn ci yàq ba jàng doole doomu Isaaxa ku ñu rendi yàlla doomu Ibrahim xarit yàlla jëm ci buur ndigal loolu jëm na ci ku topp ak njub man de xamal ne dégg naa ñu yaa ngi gàtt sama loolu ñun nit nag la ñoo xam ne dafa maam Ibrahima yàlla na toog na ko ba ñu ko joxe wala ba yàlla tegal sama rafet sama maam sama baay waaw Isaaka yàlla na toog na ko yàlla digal ñu ko rendi ñu di ko rendi ba yàlla ko joxee lam xaar man maam sama doom bu ñuy wax Yuusufa moom laa gën a bëgg ci lépp lu muy jur mu xalaku ca jéeri ja doom kàkkam ji nga xam ne moom laa doon bëgg ñu ne yaa ngi ko tëjee ñu dafa taj te man waat naa ne jiw bi pàcc bi jub pàcc nga demoon sama laa jëloon dina ko jéegi wala dina ñaan yàlla ñaan boo xam ne dana nga gis sa dëkk juróom-ñaareel ba yéen su ko jàngalee ba pare tontu ko yéen it bàyyi ko ñu dina dugg ñu la ñu ñu ko jëm ci yaakaaroon sa suñu daay jaruñu baaxa sa suñu daay dañuy ne jërëm bu nit ñi yéen leen daanu ci natt leen.

génnaat ci sëriñ la di bidaa di diidal di seet li ñu war a mën ko waaye bu ñu ko amee ñu ñu xaram wala ko ko la xalaat naa ci ñun ñu daal di xëyal rek yow ñu dañu daal di ko ñu ko xam ne ñu yëpp ko ñu ko xalaat ñu ko ñu baata xalaat bu ñu wax rek ndax di ko yëpp ñu ñu ko ñu ñu bu la ko tele dara yow tele xaaral ñu ñu ñu hal hal ci ñu am am ñu ma xam leen ma faam ci da ngeen def yow ci yow ndax xam leen ñu def def yow da ngeen koy def ku ñu la ko ci yow ak ba ngeen koy jaay waaye fi ay ñu ñu nekk yaa ngi ba nga xam ne bàyyam tàqal ko di ko defee ci ñu wax ñu ñaan dinañ ñu dana xool ñu la it am ba ngeen jaay ba ngeen ñëw ñu te ba la xam ne baat ñu ñu waaw loolu ñaan ko ay ñu ko nekk yow na am na ñu ñu ñu rek la ñu ko ndax yow ñu ne ana man ñu ko may ñu ko def loolu ñaan ñu ak ñoom ñu laaj teewul yàlla àll na ci ñun dina wër sax ñu yàlla dina sax si borom ak ñu yàlla wala dina ko ñun teewul laa am sa yàlla laa yëg la sax si ñun ñoom ñoom ñoom ñoom xaaral ñu am sa sa laaj ñu yàlla ndax daal sa sa laaj gën ñu la yàlla dama ñu ko kaw su ma ñu ko def ñu la xaati ñu di yoon ñooy dina ko yàlla la tax ñu di doole yàlla la gënal ñu di di ñu rek gis naa lool xaaral ñu am ne laa ko fi dañu la ñëde alaykum jeen alaykum jeen yow ko dañu ñëde sax dañu ko yaqin daal dina baal yoon nag nekk bi yéen rek. wala mu xaram daal ñu ngi lay yéen ñu ngi leen di leen mu daal ñu xaw daal ñu ngi ko bàyyi yoon nga ci noxa gisatu dara mu ngi leen di fekk dem dem am ñu bëgg naa ko ñu mooy buñ ko waxee yàlla ko ñu ngi ñu jëlee daal ak yàlla ñu ngi waaw ñu ngi leen di ñu ngi baal ko ñu xam leen ko waaw ñu ak yii ci kanam ñu bàyyi ko rek yaa ngi doon ñu ko doon laaj ji waaw doon ñu ko doon ñu am ñu ko doon ak ñu ngi ñu ngi ko doon ñoom ñëpp ñu ngi ñu ko doon fekk ñu ñu daal dem wala naa ko rek ñu téeméeri alwaaye bu njëkk ba ba nga xamee ne yàlla daan na ne man maa ngi boobu boobu deret ma waaw ñu koy yóbbu la deret deret deretam yaa ngi tax ci mbubb mi man ñu koy yóbbu mbubb ma koy jàkkaloo mbubb mi maa koy yóbbu waaw moom bañ yaa ngi daldi tos rek waaw ñu koy dafa gën ñu tifal la waaye léegi ñu ñu koy yóbbu loolu sax léegi ñu doon naaj ñu nekk ak ñu gilaay ñu doon liggéey bëccëg ba mu jàllee ndax ñu xaw rek alors affaire mbaay bi ñu ne man wax dëgg gën a daj réew ma ko koy yóbbu mu nekk sa yëngu sa tëtëru su ñu gën a am des des taal ñu la laal su bëri bëri ñu bëri bëri ak ñaar ñu bëri ñu ñëw su tax bëri su ñu ko waxee ñu ñu damay fenn ma ne sa yëngu nga tëtëru rek boobu ñu ngi laaj yàlla ñu nga xëy te xam naa ne kenn nit ak ñoom ñu ngi yëngu waaye ñu ne sa laaj ñu ñu yàngal ci nekk ñu ko yàngal dafa sax laaj ñu ko rek ak ñu nekk léegi mooy sax xam ñu ngi lay jóg rek ñu ngi lay jóg rek ñu ngi ko ñu rek yow sax yow moom te yow sama fan lañ ko jàng rek ma pour nag wala man ma am jaa ay liggéey ak dëkk yu ay liggéey yu nekk yaa la am mbubb ma am xaw ñu sant ko ay liggéey yi te kanam yàqoo la parce que seen mujj nekk rek yaa ñu gisee naka lay dugg nii ba rek tamit di kan baayam day leen ni ci école te dina mën a anak alam wax alam akul awatu moom lakk mu yàlla ji mu yàlla ka man alam dana ma xam ne may yàlla ma laaka alam ñu xam doon bu la xamee na xam naa yàlla ñu ah, xam ñu ñu ñu ñu xaru ñu ya bana ya baay ko sax ko bana ñu ñu ko bana ya ka ko ñu ne ko ñu ne ko ñun kàddu yi di wér mooy ñu ne ko ñun jiw yi rek yor baay nañu mbañ lan lan daal ñu mbañ kàddu xaaral mu ne xaw ma àgg xam na maa bàll laaj ko mu ne rek wax dëgg yàlla ñu ne ko ñu ne ñu ne ko loolu ñu ne ñu ne ñu laaj ko ñu. waaye yow ñu ngi leen di leen leen dégg ñu laaj leen ne yaa ngi leen di ñu ne ko moom mënuñu ko léegi ñu ne ci jàpp jiw yi leen bàyyi yóbbu ko ñu ne ko bu ñu ñu baal ñu ci jot a yàlla dem ne alhamdulilah léegi nag ñu teewul du ko mag ñu nga xam ne ñu ne ko mu ko ko liggéey ci loolu mooy nag daaw sax juróom-ñaar ci gërëm. parce que man balaa doon seen njaboot waaye da ngay def ci wóor yow su ma daal di xëy nag dañu leen sax yëpp danaa leen su ko doon gis léegi jaawu la ak mu génn waa bi teew ñu mbaayam ñu ngi ànd ak juróom-ñetti junni ne moo def moom juróom-ñetti junni ci ñeenti junni ci Kajoor ak ñeenti junni ci Cameroun xale bi Misra ak ñoom yëpp daf ñoom te yaa ngi wan njëriñ li boo bëre ngay defal ndax adduna ñu mu doon ji. da nga xam ne yàqoo ba gis nañu ko rek gis nañu ko wàccal dafa sa tànk ba bàyyi ñëw yow soo wàccal dafa tànkam yàqoo ba wàcc dafa tànkam ak fukki doon dañuy ànd ak moom vraiment dafa doon dañu ko yaakaar yow suñu ji yëpp la waaw parce que dañuy dem ci ñun ak wàllu ñaari kaayam rek fukki ñu nga xam-xam ci ñu ci yaakaar mu daal di toog soxla bàyyi ci biir ak biir ak soxla yaay ci biir ak waxaana ko wax ñaar beneen bu dee ko waxaana beneen ak ñu fa ñu fa incha allah def ko mu yàlla ak ñu ngi ñu ngi woon ni te bu dee ñu fa ak ko bëri rek ne bàyyi ñu la ñeen ci jëlee jaam yi sama sama ñor ñeen ci jëlee jaam sama sama ñëpp maa leen moom ñëpp bare maa leen bëri di kontaan di ma kontaan ci jigéen ñi rek ñu ne jàng leen rek moom nag juróom-ñetti junni bakkan ngir gis yaa ko war yàlla bi ba mu dégg parce que dina jéem jéem wax dëgg yàlla yor nañ. mu nekk foofu loolu. dana gërëm yàlla. waaw maa ko ñu yàlla yor ñaari baayam la waa jaar waxtaan la woon tam rek. loolu mooy képp ci bëtam ci biir ci biir. donc baayam lépp daal di ñëw ci biir ci kanamam. baayam li laa yàlla itam daal di ci biir ci kanamam de. waaw waxaana dama am lu ñu yaa ngi ko siy wax baaxee ah xam nga saa yu bëri waaye ñu ngi ci biir ñu xam nga ci dëkk. bu ne baax ñu wër ñu wër waaye xam nga dëgg ak jaaraama def na ko rab yi tam xam naa xam naa ñu dëgg mu ne yàlla dëgg na sama biir biir ba xalaat na te yàlla na mu jëlee ci man di tax rek yéen ba mu jëlee ma mu ne ci biir yëpp kenn xatu la mu ne yàlla defal na mu baax ba mu jëlee ci xatu la waxut ba mu jëlee ci kenn ndax bu daa ren ma ko yëngu ndax kenn ba mu ko dugaloon waaye xatu la moom moo tax mu tudd ko mu ne yàlla sama na bu daa xamee ni وجاء به يمكن جيري جيري جيري جيري من بايو ما بكار لما هو يحتاج كان كان بايو من هو غير من هو جاي من هو ما بده يتبعه لكن اللي يتبعه يتبعه إنما كان يوم على يوم كم أي من أنا في ما يتعلم من هو ما بيعمل ولا بيعمل من هو ده من هاي من هاي من هاي من هو ده ما من هو ده تعالى كبر من أبدا من هو ده يقول لك من جابر لهم tey moom ñoom ñëpp rek di ngeen ñëw nag ñu xam ne maa ngi bokk baay bu ma jaam Yaaqoob am na Isaaqa am na maam Ibrahima am na maam bu ma jaam te eh, yéen ñu may lay waaw man ñu may ko ren plateau waaw loolu mooy waaw su ko siy suba rek mu daal di dugal baayam nag waaw ko woon nguuram daal ci man li ñu kay boo xam ne kenn xam ko ku jot jot jëpp kay rek mu ne ko woon yow yaa mun day ci kay ma bind leetal sax ma xam yaa mu ne bu bu lekkee bi teewul ko lii dañ koy dalal bu ne ko seen taaree ak nañ la mën a am lu ñu soxla te fexe na ak mbaar rek man de waaw fi mu toll foofu ma def ko loolu benn moom. waaw yëpp la mbaaram ko foofu nag boole ko waaw sa nekkaa da war a mën ko topp soo ba yàq ko ba ñu naan la. waaw gannaaw bi mu amee ñaar fukki at rek ñett ci dafa ñëw waaw mu am yoon de daal ko daal بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد المبارك سيدنا وخلق والخالق سيدنا سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله bala xam nga ne yow su ko bàyyam fekk si na ko gannaaw ba bàyyam dee ba bàyyam di dee jël ko gën a na ko xanam yóbbu ko faam suur ko jënd ko ci baayam Isaaxa Yuusufa ko xëy boppam ba yóbbu suur ko fa baayam Isaaxa jënd si am trajet sax gannaaw baayam ñaar fukki at ak ñett ba nga xam ne ñu xam ne téeméer ak ñaar fukki nag mu xam ne itam nguural àdduna dund dund du sax mu daal di topp nag jëm ci nguur gi nga xam ne dafay sax mu daal di topp jëm ci àllaxira rek bëgg na leen ñu ñu dëkkatu mu daal rabbi yow borom sama at atay tam ñu ma mu ne mu ci leen nguur yow sama borom jox nga ma wax ñu nguur rek waaye jox nga ma leen nguur nguur ñu dala amoon waa lam tani xamal nga ma min kaayiri la ari ci tirim ngeen bi xamal nga ma itam tirim ngeen bi faati la sama waati yow aji bind asamaani juróom yaar wala leeg ci juróom yaar anta yow wala yaay aji nangoo ngir sama ci dunyaay garab na wala xaw dara alaxira kaw fa ni yàlla nga faat na musliman ñu aji jébbalu ñeel da wala ci yàlla nga yegal bi taali ni jëme ñu ne ci samay baay mu ñaan nag yàlla yàlla na ko yàlla faat mu di julli faat ko te yegal ko jee daraja yi taali ñu ne nga xam ne nga di baayam bi mu waxee loolu jëf baay la jotee daal di jee seen la fa ñaar fukk la dund fekk na nag mu na mu bàyyi nguur gi ba nga xam ne sëy na ak Zalixa yàlla def na bu ak Zalixa ci xolam nag bu ëpp ba nga xam ne rek moom mën a teqalikoo Zalixa day jënd guddi Zalixa itam mbëggeelam ñëwee mbëgg gën bëgg Yuusufa àggale ko ci mbëggeelam yàlla bëggatul moom it lu mooy yàlla am na yàlla jënd guddi Yuusufa sàkk ko bëgg a moom moom mu dem ni dafay jënd rek muy daw di bañ Yuusufa di ko xëcc ba xottu bu bon Zalixa ne ko su fekkee xotti woon naa sa bu njëkk ñu bëgg la yow it tey xotti nga sama bu bële ñu bëggul mu ne ko fële xaar yi mu ne ko ba mu mos a bëgg la yàlla bëggatuma dara yàlla xam nag Afrasim al Maysa ñu ne moom la Yusufa dénk Ibrahim Afrasim mooy gaar yi moom la dénk nguuru Misra moom mu dem tabax lu dëkk bi ñu wax ko moom te wetu mbiru Musa taxu fa nag dara nguur ga ba yàlla moom ko ba ko yàlla moomee yëkkati woon nga leen ko fii ci biir Misra mu jëm ko ci biir Misra maa baa nga ñu yëpp fii ci Misra dikk la doktoor mu mu ko seen loolu daal duñ ko nangu ñu ne bon ak bu ñëwaat ne ñëwee nañ ko fii digg wet bu ñëwaat ñëwee ñu ko digg wet bu ñu ko fii digg wet wàllu googu yëpp naataange ñu ko yóbboo ca wala daa di yëgoo wetu daa di yëgoo ñooñu nag dinaa baale ñu nekk ci doktoor gannaaw ba ñu ñu mën demee nañ seet rek ba palaas boo xam ne dana nekk ci suñu diggante ñun ñëpp ñu am ci ñu def ñu koy jëfandikoo ñu def loolu ñu xar ci biir ñu dugg ndaw te dugg ndaw waaw ñu def ko xam ne nag yoo xam ne ñu ngi ko defar ci bëj-bëj xam ñu def marmar. waaw war nga ko woon du ñu waaw ñu def ko ci biir ñu dugg rafet ba nga xamee ne loolu am na naataange jabal ñu nafaree ñu sa wàll yëpp xeex na ci de fekk na nag moom Yuusufa si baayam bàyyi ko Kanaan ànd ak njabootam yëpp ñu di juróom-ñaar fukki ñoom fekk ci Yusufa ak ci yonent Yàlla Muusa génnee bani Israayila Misra di leen delloo Saam ñeenti téeméeri at moo dox seen diggante bi ñuy dem juróom-ñaar fukki nit lañu njaboot ga yëpp gannaaw ñeenti téeméeri at yi di leen Muusa di génnee juróom benn téeméeri junne lañu ak juróom-ñaar fukki junne ba Muusa bëggee génn nag jigéen na ko yow ci sa dénkaane woon na ne booy jënd lu ko fi bàyyi de na la yóbbaale bàmmeelam loolu ko suñu yóbbaale ko yonent yàlla mu faa ne ku xam bàmmeelam yi fu nekk ñu ne kenn xamu ko ñu laaj ñu ne ak jigéen yi wax fale war na koo xam mu faa ñëw fekk jigéen de fekk am na juróom-ñeenti téeméer at màggat na ba fi ma xam mu ko man day xam naa bàmmeelam yi fu nekk waaye balaa ma la ko won ci ay fàrt danga ñaan yàlla delloo ma may ndaw si jigéen si kenn gis teet ak juróom ñaar te dundaat mi day ñu dundoon Musaa ñaanal ko loolu dundaat na juróom ñeenti téeméer at muy junni ak juróom ñetti téeméer at ndaw sa nag wan mais ba mel ni Musaa ni ci biir ñu mu yi jax bi waaye suñ naw ko doon ndax gi daal moo leen fu mu toll Musaa daal di far xatam wa dóor ko mu fer mu fer ñu dem mu Musaa jot doo xale woon joxoon Yuusufa nag waaw mu génne ko waaw yóbbuwaale ko Sàmm moo tax ba mu Yuusufa waaw nekk Sàmm léegi nag ñaan na dee ñu ne dee la ñaan ñu ne dee dee dafa ñaan rek bu dee du ñëw yàlla na dee ci lislaam te yàlla na ko yàlla yëgal ci dara gi ñu ngi ndax yéen a ngi bu kenn ci yéen dee bu fekkee mën ngaa bañ a ñaan dee neel yàlla yàlla may dundal fii dundal jëm ci man bés bu dee gën ci moom yàlla nga ma rey Yuusufa ñaan dee dafa ñaan rek dee ci maqamab lislaam ak salaaho ñu ne lu tax mu ñaan salaaho te mu ne dara ji gën a ndawe mu ne la siddiqe sari na martaba fi gën a féete suuf waaw mel na ne moom la ñaan def na ko ngir suufeel darajaam ñun yàlla dañuy suufeel seen bopp moo tax maqamab bu gën a kawe la bëgg waaye bu alamin waaw mën la seeti ci rek mooy daraja waaw saar wi tax na ñu déglu waaw xay ñu koy fit ñoom rek waaye xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent dëgg rek bu yàlla natt li ci tësal yooyu si sonal mbokkam li fexe yi ban ñu ko doon fexeel ci njëriñ yoon wër nañ ko fan nañ ko ci teyaan pour bëgg soore yi ba mu jëriñ bi ay yonent ci wax ci gën a suuru loolu nag ñu mën a dëpp rek te mooy ci la def bàkkaat mën la ko yitte kon nag comme jëkk yonent ak gannaaw yonent bi yëpp ci am yonent maxsul la kon nañu mën a dëppalee jëf yi bokk yi ci sëñure ak maqamal ak yonent te yonent maxsul la sariat yi dañoo xuute lii waral ñuy weddi kabir bu nekk kabir bu ñëw bu tënk ci mbiram ñu ko njëkkoon dafay su Muusa amee mbiram nga xaar ko ci ku fa soppali si la ngay dal di wax rek ne Muusa juum na ba Muusa ñëwee wàcc yoonu Muusa dañ defe ba Muhammad ñëwee waaw wàcc yoonu Isa ña demoon Isa waaw te xamul ne tabir bu nekk dafay soppali waaw dafa wan ne Muhammad juum na kon nag ci sa xabir bi fësal ñëw ak Muusa xabir rey xott na gaal goo xam ne dañ ko caa dugal te laaj ñu ko fay te sariyaatu sariyaatu Musa ba ci suñ sariyaatu yi xaraam na waaye sariyaatu Xadir booba dagal na bokk yow su fay itam sariyaatu bu xaraamal jëf li nga xam ne moom lañ doon jëf ba mu wóor leen ne lii du xaraam rek dañ koy def sariyaatu xaraam ñu ñu xaraam sariyaatu gannaaw ga nag nekk nañ ci ay yonent de yoo xam ne rek nañ lépp luñ la ko def nga xam ne mooy baax ak yeneen yi ma waaye dañuy gis seen bàkkaar bi rek ci Adama waaw gis na bàkkaaram rek ci tuub jël ñaar téeméeri at waaw yàlla baal ko Daawuda noonu Musa noonu waaw Ibrahim noonu Isa noonu Muhammad noonu waaw kenn ci ñoom mos waaye nag jëf yi nga xam ne tabbi woon ci ñoom ci njëlbeen te dëppoo mel ni la loolu lañ gis ñu seen bakkaar ñoom wa maa aktarunaa fi dégg gëm di bëri nit wala xarasta mais teer nga ci seen gëm ñu ne ñu ngi lay gëm ne li am nag mooy kaay mën nga tax kenn gëm yàllaay gëmal ku mu bëgg koo xam ne na la mooy bind njub ak gëm ci sa xol ku mu bëgg wàcce la lu kaay tee ñu cëg cëg di tax la gëm wa maa tasaloon laal ci leen alayhi ci jotal ak alquran min ajrin yool xam naa ilaa zikri ngalal wa am na li alamin ñoom di leen di leen rek wa kaayirin bëri na mun a ayatin kaayirin guy tegtale yéetal yàlla ci samawaati bi daal yi nekk ci asamaan wala li ak suuf yamurroona alayha danañu jamoom moom waxum te ñoom mool yéen a way dëgg la ñu am ay ko wax bu rëy yàlla bëri na ay kaayirin yoo xam ne yu mag la ñu fépp yéen a moom ci asamaan ak suuf te du ngeen gëm kaay yàlla yi nag yi ci gën a màgg mooy yonent yi ak wàllu yi vraiment yéen ñu gëmut te ñu gëm la bañ seen di laay ci yàlla di laayoo ndara nit ñi ñu am lu ci seen ay bakkaar yi rek ñu bari suñu wootee gëm yàlla yi ñu ne ko boole bakkaar yàlla rek di jaamu kër bi loolu wàcc na biñu rafet yi dañ laa wax ci ak naa la bayta loolu ñu la yow lu may bokkaale boo xam ne yow yaa ko moom te moom moomul la dañu war a ñëwaat la béykat fa am lu dafa am lu ndax am saa si yow duñu ko leen saa si yow duñu dugal ñu ne saa si laay mu tukkee ci mu gën yàlla. ñoom ñoom ñu ngi fàttal yàlla bokkaayal ndax dañu wóolu leen dugal di bàyyi ko ci yàlla wàcc ci seen kaw aw saa si yow te ke dikka leen saa si des penc ci bette la loolu te ñu ngi lay xam ci ñu wax ci dikkam kul waxal yow Muhammad maa fi ñu ne yoon sabili yow moo di yoon sama de ak moom mooy lay ana man wa tabaani ak képp nañ ñu rek wa ma usbaani laa ci diine sell yàlla wa ma ñu nañ ñu ci mu waxal yow yonent yi man sama diine ni sama diine mooy lan mooy xoote lay weex tal ay rek yonent ci diine Ibrahima la nekkoon Ibrahima moo ubbi tawhid yonent yëpp moo ci xoote jëm ci zaatu ñii jëm ci jaxi bi ñii yonent xoote jëm ci sifaat yi mooy melo yàlla yi Ibrahima moom xoote jëm jëm yàlla jëm moo tax yàlla wax ne maa xëy naa ilaykaani sabili ba Ibrahima moo tax yàlla mi yonent bi na topp diine Ibrahima li nga xam ne mooy bu tawhid nga xam ne mos a sakkal yàlla rek su woote jëm ci jeexit yàlla yi mooy ñi xamee yàlla ci mbindeef yi mbindeef yi lu ñu bind la lépp lu ñu bind jëf la jëf ji nga xam ne ko jëf ko ko jëf mooy yàlla ci melo yàlla yi mooy maani yi am kër yi sant alxudratu wal iradatu wal iradaatu wa sam wal kalaam wal basar wa sam wal basar wal kalaam waaw mooy melo lañ yoo xam ne yàlla rek ko meloo ku xoote nag jëm ci jëm yàlla jaar ci boppam kooku nag mooy Ibrahim moom la yonent yàlla Muhammad topp moo tax mu ne maa ngi xoote jëm ci yàlla te ànd ak sama lay waxtaan man ak képp ku ma topp rek <coughs> tax na da xoote jëm ci yàlla waru gar la ci jullit ñi rek rawatina nag képp ku yàlla jox dara jàmm yonent na ne yàlla dimbal ci sa loxo benn mu dugg ci lislaam moo gën mboolem njëriñ yi njëriñ yi yàlla sàkk moo gën mboolem ñu jant gi fii hmm, mooy mboolem àdduna wa maa arsalnaa min qablika min qablika jëm njëkk fa illaa rijaalan ndara góor yoo xam ne def na ñu naan moom ak doomu aadama rek la war laa def yonent yonent yi dafa ñëw yëpp ay nit la ñu doon def yàlla mosu ko yónni ay nit la yónni woon ndax ay nit dafa nekk min al qura ci ñu njëkk njënd yi yonent bu yàlla masa indi itam ci dëkk yu mag yi dafa yónni waaye dëkk yi xàll yi yàlla mosu ko yónni ak yonent ndax ñi yi ñooy gën a mat ñooy gën a ñooy gën a ñooy gën a waaw dëkk yi ñu ci yi duñu xam te duñu mën waree duñu xam it jëflante ñu mën a waree moo tax dëkk ci baadiye liñ cible dëkk njëndiñ ci la yàlla daa yónni ay yonent ñu ne naka noonu itam xalifa yàlla itam yàlla du ko tànn mukk ci dëkk xale yi ci njënd rek la ci suuf loolu si loolu dañ seet te ko tax na koy si dëkk bi ñu ngi ñëw ñu xam ñu way nekk lañ jëm xam naa dañuy seet ña leen dëkkoon ña leen dëkkoon weddi woon nañ seen yonent dañ ko weddee nuñ ko jëlee alako rek ñoom ñëpp alako nañ ñii danañ alako na sañu jëkk ñu alako woon de wala gaaru laaxira ci gërëm laaxira ci aljanna xayr mu gën ñu dëkk ñu tax ragal ñu yàlla afala taq dana ñu tëral ñoom xelu de gërëm yàlla lu ñu na ay góor ñaa gëm ko ñaa weddi ko mbugal mu yéex a wàcc ci ñi ko weddi ndimbal la yéex a dikk ci ñi ko ñu leen ñu leen gëm hatta hatta yastawaasa jannaabu rusulu yonent ya wa zannu te loolu am na mu naka ñoom kat ci booba def na leen de ba yonent yi naa ba sax ñun ndimbal dootu ñëw ñu loolu ne seen xeet yi weddi nañ leen jaayam dikkale na vraiment ndimbal suñu de dañu ne jiitalu mu mu kaay ñu toog boo ko delloo baas ñaar mbugal ci ñun amul xaw ci ñun ak mujj yi ñu doon kattan ñu doon bokkaay rek mbugalam yàlla ci ñun rek dara mën na dox leen mbugal rek xar ci turoo yàggaat na leen ñu xar katagoo loolu mustahil la yonent yi foog ne dañ ko nar loolu mustahil la moo tax de bu muy firi dan yonent ya foog ne daal ndimbal la danañu yëf ba seen kaja fan lañu yàgg ne dañ ko nar loolu mooy am na laqad kaana wallahi nekk na fii qasasihim ci solo seen ñoom yoon bi yor xabratun xalam li ñuy def daal ñaar waru kan kan de képp ko am xel fi nga nekk yow dafa yonent yi ci xiri da nga ci mën a waadoo rek maa kaana nekkut jula alquran ak ñu gën di solo iqra fas dama lu ko rek xam ngeen ne alquran bii duur boo xam ne ni ko sos ci wàllu boppam rek déedéet yàlla ko wàccee mu bàyyi ko ci moom walakin li fi nekk la fi nekk nañu di dëggal ak ndaala bay na yàgg aji nekk lañ ko njëkkam de téere yi ko njëkkoon yëpp lañ dikki woon alquran dëgg ko rek waaw wata fii la kulli feeñ tey digal ak lépp la waru doon te liñ dikki dëgg réer waraamatam te yërmande nga xam ne ñu la am